فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار الأطفال وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صدق الله العظيم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 wa yuttaxazu makaanuhaa masaajid wa maa yukrahu min as-salaati fil qubuur buntu bi nga xamante ne moom moo doon leeral di wax ne ndax mu nef naa jéqi bàmmeeli yéeféer yi maanaam armeeri yéeféer yi ñi nga xam ne ñoom ñooy bokkaalekat yi jaahiliya yi te jamonoy ceddo je te ndax def na jël seen ay bërëb def ko ay jàkka maanaam place bi nga xam ne fala bàmmeel ba nekkoon ñu def ko ay jàkka ak li nga xamante ne moom la ñu ci julli ci biir ci biir yi baam ci biir yi baam maanaam loolu euh, gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu ba gisoon ci euh, ci suñu jotaay bi xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moo doon leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu demee Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salatu wassalam dafa fekk Euh, fekk euh, bërëb bi nga xamante ne foofu la doon foofu la tabax jàkka ji tey maanaam muy jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam aw tool wu rëy rëy la woo xamante ne aw ñàkk wu rëy la woo xamante ne tool dacaa amoon niki noonu ay bàmmeel dacaa amoon niki maanaam ay tàndarma dacaa amoon niki noonu ay kër yu gent dacaa amoon loolu kon gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ baabu salaati fi maraabid al ghanam julli gi nga xam ne moom la ñu mën a julli ci buntu bi wax ci wàllu julli ci gét ci géttu euh, euh, jur gàtt gi gisoon nañ ci ba tey hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi mu naan kaana an sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi marabid al-ghanam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da julli ci gétti gàtt yi mu ne ginnaaw gi euh, Abu Tayyah rahimahullah ne ginnaaw gi mu dégg ku mu ne kaana yusalli fii marabidil ghanami qabla an yubna al yubna al masjid ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan julli ci gétti gàtt gi laataa ñuy tabax jàkka ji gisoon nañu tamit baabu salaati fi mawaadi'il ibil buntu julli ci bërëb yi nga xam ne moom mooy bërëbu gëléem yi waxoon nañ gisoon nañ ci hadith Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne dafay wax ne moom maanaam moom di boppam mu ne ra'aytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaf'alu gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa def nii te moom mooy lan mooy di julli eh, ci eh, kanamu gëléemam maanaam def saatir gëléemam loolu gisoon nañ ko ci eh, te loolu insha allahu taala ci buntu yi nga xamante ne ci moom la def ci wàllu sutura mu musalli maanaam mooy ci li ngay nekk ci sa kanam ngir ba nit ñi romb la maanaam loolu buntu yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju insha allahu taala dañ leeral masala yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju te ñu mën te mu génne ci suñu xadis bi insha allahu taala ci kon xadis boobu ne day leeral rek maanaam dafa indi wax doo ngir wane ni bi nga xamante ne foofu la gëléem gi nekk te lu julli ci wetam te loolu moom mooy ne euh, kon mënut naa julli fi nga xamante ne foofu lay ne loolu euh, <coughs> moom la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala nam inshaa allah léegi gis baabu man salla wa quddaamahu tannuurun aw naarun aw shay'un mimma yu'bad fa araada bihi llah mu ne baabu buntu man ki nga xamante ne salla day julli maanaam di wax ne day julli wa quddaamahu fekk nekk na ci kanamam tannu tan tannuurun ak fuur tannuur moom mooy fépp foo xamante ne dañ fay def tàkk-tàkk waaye tàkk-tàkk bu ñu ko defee dañ koy woyofal ci anam goo xamante ne tàngoor yi dana fa nekk waaye tàkk-tàkk yi du am maanaam kon loolu mooy moom la indi aw wala boog naarul tàkk tàkk safara bu leer maanaam maanaam tàkk boo gisee tannuur moo tax muy fuur bu ñu lakk mburu duñ jël rek mburu mi dugal ko xamante ne day lakk di lakk déedéet maanaam foo xamante ne température bi muy am mooy tàng waaye tàkk-tàkk ji ci jëmmi boppam taxu koo demee noonu loolu moom mooy tannuur Euh, amma tàkk-tàkk sawara nag maanaam mooy luy lakke nii maanaam mooy mooy mooy tàkk-tàkk euh, yi ci boppam bokkut ak jëmmi safara bi safara bi jëmmi safara bi mooy mooy mooy mooy fi tàngoor gi nekk tey muy lakke amma tàkk-tàkk mooy flamme maanaam loolu ak ak tàngoor yi lu benn awwalu boog shay'un dara mimma ci loo xamante ne yox ba du def na ko jaam fa araada ñu namme bi ci moom allah buur yàlla maanaam comme ñi nga xamante ne ñoom ñooy majuusi ñoom dañ doon jaamu tàkki tàkki naga noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy waa Kursi yi waa Perse yi ñoom da gis dañ daan jaamu tamit tàkk tàkk waa ñoom fuur fuur maanaam tàkkeel tàngoor woowa lu tuuti la woon aw tàkk tàkk wu ndaw la woon comme moo tax euh, moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala di wax lii boo gisee nag lii mu indi ko moom mooy day leeral ne xibla maanaam fi nga xamante ne moom ngay jublu ci biir julli euh, li nga xam ne moom mooy li ëpp solo mooy li mu xam te ne moom la ci teg mooy fa araada bi Allah te mu namm ci yàlla maanaam moom mooy bu ñu xoolee ci jotaay ci bunt yi weesu wax maanaam bunt bii nga xamante ne moom la ñu weesu léegi euh, mooy xadis bi ñu mujjee gis te moom mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma wax na ne sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma dafa gis moom dafa def loo xamante ne dafa gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def ko di julli fekk gëléem moo nekk ci kanamam waaye nag bi muy julli te gëléem nekk ci kanamam loolu gëléem gi taxu ko woon a jóg waaye yàlla moo ko taxawoon a jóg kon jaamuwul gëléem gi loolu muy benn beneen bi ci def moom mooy bu ñu xoolee bu ñu rombaatee buntu yi ci gannaaw daa gis buntu bi muy wax ci bàmmeel yi nga xamante ne comme indi na xadiis bi nga xamante ne taaliq bu Seydina Abdullah euh, Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu gis Seydina Anas muy julli radiyallahu anhu fekk mu jàkkaarloog bàmmeel mu ne ko al qabr al qabr bàmmeel bi bàmmeel bi maanaam mooy moytul bàmmeel bi xoolal bàmmeel bi ci nga jublu waaye euh, moom mu euh, mais moom comme ci yàlla la jublu woon maanaam xibla la jublu woon dafa fekk rek bàmmeel bi nekkoon ci kanamam maanaam loolu yëpp nag muy leeral rek nag mu ñëw nag indi fii maanaa boo xamante ne mooy ak lu mën a xew loo xamante ne dañ koy jaamu xam ngeen ni tàkki tàkk am nañu koy jaamu niki noonu am na ñoo xamante ne dañuy jaamu jant bi ñenn ñi di jaamu weer ñenn ñi di jaamu leneen maanaam lépp loo xam yooyu nga xamante ne dañ leen di jaamu yow booy julli fekk dafa tombé rek ne sa xibla foofu côté boobu la nekkee waaye yow jubluwoo ko ca loolu moom mooy li nga xamante ne euh, yow sa julli gi maanaam bul bul bàyyi xel loolu maanaam yow jullil sa donte am na lu nekk sa kanam waaye ci sa xibla loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay leeral fii te loolu moom moo tax buntu bii moom mu noxe ko loolu nag. Euh, maanaa bii nii maanaa bi lool dafa lënt surraax yi ñenn ci surraax yi ba tax ñuy wax naan euh, al-imam euh, al-Bukhari rahimahullah hadith yi mu fi indi amul rapport ak li mu doon wax maanaam ak ak kii bi ngir ne maanaa bi la la lañu lañu la ñu bàyyiwul lañu lañu la ñu gisul maanaam wala boog xëy na gisin gi niñ ko gisee daal jàpp nañ ne ba tey amul rapport fekk am na rapport te rapport bi mooy lan ndax imam al-Bukhari quand même maanaam mooy imam al-Bukhari rahimahullah ak ni mu sonnee ci téerim bi ak ni mu ko seggee ak ni mu ko defaree buntu bu nekk nga xamante ne daf koo def te fa mu ko defee mooy ci ju ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa la defee tabyu bi buntu bu nekk foofu la ko defee benn bi beneen bi ci def moom mooy ne dafa moom fukki at ak juróom benn la ko jëlal beneen bi ci def moom mooy six cent mille hadith la yoroon yoo xam ne yëpp yu wér lañ mu segg leen segg yi ci gën a wér yi nga xamante ne moom la gën a bàyyi xel ci six cent mille yooyu mu na ci rek lu toll ak sept mille cinq cent trente quatre wala yu ko jege maanaam mu ñëw indi lu mel noonu teg ko xaqiqatan munoo ne euh, hadith bi mu wax euh, jub maanaam amul rapport ak li indi maanaam dafa fekk ne maanaa yi nga xamante ne dafa am ay maanaa yu imam al-Bukhari rahimahullah am liñ mënoon a wax te liy teggin ñun suñu diggante ak imam al-Bukhari rahimahullah maanaam ak ki doon moom mooy ki doon maanaam suñu limu ñu li teggin gi ñu mën a am mooy ne xamuñu wala gisuñu ban rapport lañ am ak loolu moo tax ngi gis daa iman ku mel ne al imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala même bu maanaam léeg-léeg même bu ko mbir mi jaaxale dina jéem a euh, jéem a jéem a jël défense u imam al-Bukhari rahimahullah même bu ko mbir mi jaaxale waaye Euh, donte léeg-léeg mën na ne rek euh, waaw lii daal vraiment gisuñu fu lu mu am rapport waaye nangam nangam nangam daal di wax même bu fekkente ne loolu sax xëy mën naa bañ a nekk dëgg-dëgg li tax waaye euh, jug rek ne imam al-Bukhari fii non dafa indi buntu bi indi hadith yi amul rapport ne ci ne loolu yanu maanaam xaqiqatan xaqiqatan loolu ci am na ci surah yu bari koy def maanaam ne voilà mais loolu yanuwul maanaam imam al-Bukhari mu lépp lu mu indi ci bi ci téereem bi am na maanaam bu mu làmbool am na maanaam bu mu làmbool peut-être que nag léegi ñun ñoo mën a am gàttu xel gu mën a tax ba du ñu xam dëgg-dëgg li imam al-Bukhari nam ci buntu bi loolu ñun mën nañ koo concevoir te mën nañ mën naa yanu maanaam ci ñun ñu ne ah imam al-Bukhari kat ak ki mu doon moom mooy ka mu doon suñu xel mën naa bañ a yegg moom fa xelam yegg ak it jublu ci mbir mi ñun mën nañ koo bañ a xam mais yaruwul maanaa ak ko defee ñu naan euh, dëgg-dëgg amul rapport loolu moom yaruwul maanaa dégg nga mu ne kon nag euh, euh, mu ne na az-Zuhri mooy al imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mu akhbarani xabarana Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahabi muy xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu nen wo qaala nee na qaala nabiyyu wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woore dak gaaral nañ alayya ci man annaaru safara wa ana fekk man usalli maa ngi julli inshaa allahu taala hadith bi daan ko gisaat maanaam mi ngi ci sahih bi buy waxtu waxtu zuhr maanaam waxtu tis tisbaar inshaa allahu taala daan ko gis Euh, fii nag li nga xamante ne moom lay leeral moom maanaam mooy ne bu fekkente ne day julli fekk gaaral maanaam mu gis safara tàkk-tàkk bi nekk ci kanamam mu mu mu koy mooy maanaam mu continuer di julli loolu li muy tekki mooy te safara bi muy wax mooy tàkk takk bali safara bi bo laafara bi maanaam boobu la gis moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mais mu julli fekk mais moom yàlla la doon jublu ci julli gi donte tàkk-tàkk euh, euh, gi ñëw na léeg-léeg tamit ci surah yu bari dañuy faral di wax naan masalan lii nii li tax mënuñu ko jàppee ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa jublu ci kaaba gi dafa jublu ci tàkk-tàkk bi mooy ne dafa ne uridtu wala uridat alayya maanaam dañu ma gaaralal tàkk-tàkk bi te loolu bu boobaa tontu bi mooy ne benn partie ci julli benn partie ci julli soo ci defee dara loola te yàqul julli ga te amul benn incidence ci julli gi loolu li muy tekk mooy boo tàmbalewul julli gi ci njaalbeen gi ba ca jeexital ga du yàq loola moo tax masala yu bari gis nañ ko ci ginnaaw lu deme nekk ci euh, maanaam jublu xibla du mooyu xibla euh, te tayoo ko ak yu mel noonu yooyu yëpp hmm, ak maanaam ci euh, jullit ñi nga xam ne ñoom ñooy mooy waa masjidul xibla tey ni ak ak jullit waa masjidul xibla Quba ak jullit ñeneen ak ñeneen ak ñi nga xamante ne tamit noonu la ñuy gisee ni masalan diw maanaam euh, euh, euh, sobe bi mu ngi fi woon waaye dañ ko dañoo dem ba ci biir julli bi ñu dindi ko ak yu mel noonu yooyu yëpp day tegtale ne mbir mi bu fekkonte ne dana yàqu julli gi borom xam yi da noonu dañ ci noonu lañ ciy dëppoo maanaam lii su doon yàqu julli kon maanaam faaw da ngay reprendre ak julli gi fii tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam tàkk tàkk bi dafa ñëw nekk ci kanamam. mu xam ne tàkk tàkk baa ngi nii te loolu mu continuer di julli loolu yàqul julli kon bu boobaa lan ciy xame mooy ne bu fi tàkk tàkk bi nekkoon ma jàkkaarloo tàkk tàkk bi mais muy julli yàlla du yàq sama julli loolu lay tekki waaye euh, loolu la maanaam boobu di di di tekki euh, wallahu taala alam moo tax di imam al-Bukhari rahimahullahu taala ni muy waxee lu ci ëpp dafa mat bi maanaam euh, te te du moom kese ah, nitu yàlla yu bëri bëri bëri wax waxee noonu maanaam waxit woo xamante ne léeg-léeg euh, ci seen téere yi surraax yi bu ñu ñëwee wala ñu wala ñu mel noonu surraax yi mooy ñuy saraa maanaam ñiy commenter moom mooy waa ñi nga xam ne dañ jóg di di bind téere di commenter loolu ñooñu ñooy surraax yi maanaam ak ñooñu ñoom léeg-léeg dañuy ñëw ne non lii nangam lii nangam lii nangam loolu gis dañ gis nañ ko ci Bulughul Maram léeg-léeg ci al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala wax benn mbir moo xamante ne wala benn xadis boo xamante ne daf koy indi fenn surraax yi ne indi fii waru ko woon indi fii feneen la ko waroon a indi fekk al-Hafiz Ibn moom nee man dama koo segg téere bi segg bu jéggi day xarartuhu tahriran balighan dama segg téere bi seggin bu jéggi day kon képp kuy saraax téere bi moo war a xool ana lan moom mooy xuutu mbir sew sew bi nekk ci imam maanaam subtilité bi nekk ci imam euh, al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala indiwul xadis bi fii mais mu indee ko maanaam ak lu tax mu agencé ni xadis yi loolu surraax yi ñoo war a bu ñu ko gisul ñoom le problème bi ci ñoom la mais doo du nekkatul ci al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah foofu fii tamit noonu la demee maanaam euh, imam al-Bukhari rahimahullah ak ni mu seggee mbir mi ak ni mu seggee téeréem bi fukki at ak juróom benn duy caaxaan ci imam bu toll xoolal imam muslim rahimahullah ànd ak ne euh, bu dul woon imam al-Bukhari comme niñ ko waxe imam muslim du dem du dikk mais terewut ndax taalibim la mooy maanaam da ko influencé ci lu bari euh, ànd ak loolu yëpp euh, imam muslim vingt-six bi mu amee vingt-six ans ci la bind téere bi saxeexam bi ak saxee bi ni mu màggee ak ni mu mel mais bu fekkee imam muslim moo réussir loolu imam al-Bukhari jël taawam six mu bind téere bi segg ko te benn xadis bu mu ciy dugal bul nekk day def day listixaar ba noppi ba xam ndax war na ko cee dugal waaw wala déet doo ko cee dugal kooku ngeen foog ne dina ñëw di def loolu fekk euh, euh, ay ñu naan li euh, amul rapport wala li mu ci wax tekkiwul lii wala yooyu maanaam bu amee problème problème bi ci ñun ñii jéem a jàng téere bi la ne mais du ci moom loolu loolu faaw mu nekk loo xamante ne lu mat a bàyyi xel la te lu mat a leeral la euh, mu ne qaala bil isnaad al muttasil euh, fi awwal al kitaab ilayhi haddathanaa Abdullah ibn Maslama te moom mooy Abdullah ibn Maslama ak ibn Qa'nab al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala Abu Abdurrahman al-Qa'nabi al-Madani thumma al-Basri rahimahullah moom waa Madina la topp mu nekk waa Basra rahimahullahu taala nekkoon taalibi imaamu Maalik ki nga bokkoon ci ñi nga maanaam nekkoon sax ki nga xamante ne moom moo gën a dëgër la Muwatta comme ni ko euh, Yahya ibn Ma'in waxe ak Ali ibn al-Madini rahmatullahi alayhima euh, imam Abu Zur'ata ar-Razi nee na ma katabtu an ahadin ajallu fi ayni minhu musuma bind ci kenn jël ci benn sëriñ koo xamante ne moo gën a màgg ci samay bët kër Abdullah ibn Maslamata ibn Qanab al-Qanabi euh, moom euh, bokk na ci euh, li nga xamante ne loolu la daan def maanaam mooy moom guddi rek la daan jàngale hadith guddi rek daanu ko daanu jàngale leneen lu dul loolu bokkoon na ci ñi gënoon mo maanaam mokkal xadis ni ngi noonu noonu lañ gën a jàppe benn partie ci Muwatta da koo jàngee ci imam imam Malik moo ko jàngal maanaam xam nga imam Malik ñaare duy jàng xadis mais moom defal na ko benn pa maanaam genn wàllu Muwatta bi geneen wàll gi moom moo ko jàng imam Malik dégg ko dégg nga euh, kon moom euh, euh, al-Qanabi rahimahullahu ta'ala moo tax imaamu Malik waxoon nañ la moom la imaamu Malik doon wax naan euh, nañu dem ci ki gën ci nit ñi tey maanaam ci gën ci waa waa suuf si maanaam biñ ne wal xaana bii ñëw na mu ne nañ jóg leen nañ dem seeti ji ko moom moom mi nga xamante ne moom moo gën ci waa ñooñu ko suuf si tey xam ngeen ni loolu imam Maalik du ko waxal lu dul koo xamante ne xaqiqatan ku mag a màgg la ah, rahimahullahu ta'ala moom ah, al imam Abdullah ibn Maslama ibn Qanab al-Qanabi mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari imam Muslim ak imam Abu Dawud ñoom solo nañ ci moom te kenn doxul seen diggante ah, ñi ci def ñëpp nag solo nañ ci moom waaye du seen sëriñ bu directement maam sen sëriñu sëriñ la loolu nag Euh, imam Abu Dawud waxoon nañ la maanaam boo demee ci sunanam premier hadith ah ci Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab la ko jëlee ah, al-Qa'nabi rahimahullahu ta'ala mu ne an Malik te moom mooy imaamu daarul hijra Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah nekk dàqantalam comme niñ ko gisee woon ne waa. Euh, al-a'immatul arba'a ñoom Abu Abdullah mooy seen dàqantal ba mu des kenn te kooku ak maam dàqantalam la gën a siiwee ko turam mooy imam Abu Hanifa imam Abu Hanifa xam ngeen ni Abu Hanifa du turam dàqantal la moom la gën a siiwee ko turam mi ngi tuddoon ak Nu'man ibn Sabit la tudd rahimahullah waaye euh, euh, ñi ci def ñëpp nag Abu Abdullah Abu Abdullah Muhammad Abu Abdullah Malik ibn Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i ah Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal waaw ah, ñoom ñii voilà moom mooy dégg nga moom euh, imaamu Malik mi ngi gën a année quatre mi ngi a adduna quatre-vingt-treize wala quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Zayd ibn Aslam te moom mooy euh, taabi'i boobu Zayd Abu Usaama dañ koy wax dañ koy wax Abu Abdullah al-Adawi al-Madani rahimahullahu taala mais moom Adawi mawlaahum la ngir ne eh, ñoom Seydina waa kër Seydina Omar radiyallahu taala anhu moom mooy nekk mooy seen seen ñoom ñoo leen yor ñoo leen ñoo ñoo leen goreel moom nag moom mooy nga xamante ne moom faqih la maanaam xam borom xam fiqh la ni ki ay waxam dañ dañ koy indi surtout ci tafsir eh, ak ak ak fiqh lépp ay waxam eh, daf ci siiw. dafa bari luñ koy indi euh, rahimahullahu taala hmm, imam euh, ibnu euh, wax naan ibn Aslam maanaam nit la koo xamante ne ku sell la donte ak mokkalam am na lu ca ne dégg nga imam ibnu Abi Shayba rahimahullahu taala mu ne thiqatun min ahli al-fiqhi wal-ilmi kaana aaliman bi tafsir al-Qur'an lahu kitaabun fi tafsir al-Qur'an maanaam moom borom xam-xamu fiqh la naka noonu ci borom xam-xam la bar borom xel mu rëy la itam nekk na koo xamante ne jàngkatu ak ku xam Alqur'an la maanaam ak tafsiram am na sax téere boo xamante ne bind na ko ci tafsirul Qur'an. dégg moo tax li nga xamante ne subhaanallah wala Abu Hazim li nga xamante ne loolu la wax doomam muy euh, muy euh, muy doomam bi nga xam mooy Abdurrahman euh, ibn Zayd ibn Aslam mu ne ko ñun ñii dañ daan toog ci sa jotaayu baay nekk ñeen fukki fóore yoo xamante ne kenn ku nekk ci ñun ngandam fóore la boo xamante ne imam la waaye li gën a ci suñu jikko yi ñu daan am moom mooy euh, dañuy doyloo li nekk ci suñu loxo te duñu soxlaa keneen leneen loolu mooy li gën a néew ci suñu jikko yu baax yiñ daan am maanaam nga gis ne euh, loolu euh, bu fekkente ne moom mi nekkoon seen sëriñ te moom mooy imam comme imam Abu Hanifa rahimahullah lu tolloog cinquante fooree dañ doon to nekk ci wetam di wër ko voilà ñoom Abdallah ibn Yusuf ñoom kii astaghfirullah qadi Abu Yusuf ba Ah, Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari ñoom Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ñoom ah, Zufar ibn Zuhayl ñoom et cetera maanaam ñooñu ba cinquante ñu koy wër moom itam noonu la meloon ah, rahimahullahu taala te subhaanallah maanaam loolu yëpp day wane maanaam maggaayam rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam kon moom mooy euh, papay euh, Zayd ibn euh, Abdurrahman ibn Zayd bi nga xamante ne tamit ci tafsir tamit at-Tabari rahimahullah bëri na lu mu indi tafsir am papa mooy Aslam bi nga xamante ne daf daan bëri tamit lu mu daan ànd ak Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu nga xam ne bëri waan na lu ñuy nekk li Seydina Omar radiyallahu anhu lu mu daan def nga dégg muy wax naan Aslam ñëw na wax na ko lii Aslam dem na fii moom Aslam la woo mu wax ko nangam maanaam papam la. dégg nga euh, mu ne moom an Ata ibn Yasar moom mooy imaamu waa Madina tamit Ata ibn Abu Muhammad wala Abu Abdallah wala boog Abu Yasar Ata ibn Yasar al-Hilali moom qaadi la woon ah nekkoon ci Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam euh, Madina ma ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam nekk borom xam-xam fiqh bu mag nekk tamit koo xamante ne borom xam-xamu tafsir la. mu nekk ko xamante ne tamit ci hadith yi tamit dafa nekk ku ñu dal moom mi bokk na ci fuqaha yu mag yi nekkoon Madinatu Munawwara bokkul ci fuqaha saba yi juróom-ñaari borom yooyu nga xam ne dañ daan lim bokku ci ñooñu waaye gënu leen a maanaam ci ñoom gënu leen a tuuti ah, te Ata ibn Yasar bi ah, rahimahullahu taala ah, nekk na koo xamante ne tamit borom maanaam mawlaa la maanaam ki ko goreel Euh, moom mooy euh, sayyidatu Maymuna radiyallahu ta'ala anha di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallam moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année maanaam ci fuqaha Madina yooyu nga xam ne dañoo génn at booba la maanaam mooy at biñ doon wax naan bëri na ci borom xam-xam fiqh yu ci génn àdduna ca Madinatul Munawwara nekk tamit ay borom xam-xam hadith yu mag nekk tamit ñu sell ñoo xamante ne borom xam-xam tasawuf lañ waaye tamit. Euh, euh, bëri na ñu ca gane adduna ñu mel ni ñoom maanaam mu ci ñoom imam Malik ñoom ci lañ gane adduna ñoom et cetera maanaam ahmatullah comme ni nga xamante ne loolu lañ ko gisee gisaat ko euh, moom Ataa ibn waxoon nañ la tamit ne la moom maanaam moom bokk na ci ñi nga xamante ne tamit dañoo dañoo solo gis na gis na Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala ak Seydina Ubay ibn Ka'b waaye nag solowul ci Seydina Ubay ibn Ka'b directement déedéet radiyallahu ta'ala anhu waaye sayyidina Abdullah ibn Mas'ud naam dégg na ci moom ay hadith euh, radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li nga xamante ne tamit waxoon nañ ko ne ñoom moom ataa bi maanaam am na ñeenti fuqaha ñeenti borom xam-xam hadith yoo xamante ne euh, ay taabi'i lañ ñoom ñeent ba pare ñu naan leen ñu ñu tudd ataa ba pare ñu solo ci saxaaba yi. directement radiyallahu anhu bokk na ci Ata ibn Yasar bii ni am na Ata ibn Abi Rabah moo ci gën a siiw boo xoolee mooy taalibi sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu d'ailleurs kooku fu ñu dégg foo gisee ci téere fiqh yi wala téere tasawuf wala téere hadis ñu bind qaala Ata wala ruya an Ata xamal ne Ata ibn Abi Rabah boobu la moom kooku moom moo te préciser wuñ ko mais sinon dañ koy préciser Ata ibn Yasar bii ci la bokk Ata ibn Abi Rabah boobu ci la bokk Ata ibn Abi Maymuna te mooy Abu Muaz gisoon nañ ko ak Ata ibn Yazid al-Laythi ñoom ñeent ñooñu ñooy ñeent Ata yi nga xamante ne boroom maanaam ay taabi'i lañ solo ci ay saxaaba te seen xadiis yi nekk ci kutubu sitta mooy. Qatada ibn Yasaar tamit xadisam yi ñu ngi ci kutubu sitta an Abdullah ibn Abbas moo tax ibn Yasaar bi jaroon a préciser parce que suñ ko préciser wul woon Ata ibn Abi Rabah lañ koy foog moom moom ndax lu bari lu muy solo ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mooy Abul Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf radiyallahu ta'ala anhuma mooy ñu koy habrul umma wa turjumanul Qur'an moom nga xamante ne mooy fóorim xeet bi nekk ki nga xamante ne mooy firikatu alquran bi kii nga mooy lantinoori alquran radiyallahu ta'ala mi gane adduna ñetti at laataa gaddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna juróom fukki at ak juróom ñett soixante-huitième année ginnaaw gaddaay wala euh, ginnaaw gaddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na ñun tamit soixante-dixième année ci la génn adduna radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy fóori yu mag yi nekk nitu yàlla yu sell yi nga xamante ne Euh, ay mbiram gisoon nañ ko jot nañ ko gis gisaat ko borom bi subhaanahu wa taala defal na ko xéewal bu toll ni yenente bi sallallahu alayhi wa a ñaanal ko borom bi subhaanahu wa taala déggloo ko alquran naka noonu may ko xam-xam bu leer ak dégg-dégg bu wir ci diini ji naka noonu tamit noonu la nekkee nit ku sell nekk tamit nitu yàlla bu baax a baax bu màgg te màggal borom subhaanahu wa bokk na ci ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo ëpp li ñu solo ay xadis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musnadam mille six cent soixante xadis la euh, moom euh, ci saxeex yi ñaari yi am na ci soixante-quinze xadis yoo xam ne muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari wéetoo na cent vingt xadis imam Muslim wéetoo neuf xadis ci ay xadisu Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu <coughs> radiyallahu ta'ala anhuma amma suñu hadith bi dafa bokk ci yi nga xamante ne muttafaqun alayhi la ci soixante xam ne muttafaqun alayhi la mu ne qaala nee na in xasafat euh, jàpp nañu asamsu euh, jant bi maanaam mooy jant bi jàpp nañ ko mooy buñ naan jàpp nañ jant mooy éclipse dafa am dégg nga mooy leer gi nga xam ne mooy leeru jant bi dafa fàddu loolu mu ne fa sallahu daal di julli rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa loolu kon dañ ci xamee ni maanaam loolu fu amee xew-xew bu mel noonu jant beeg su ñu amee loolu ku lañ koy wax mais fii dafa jëfandikoo baat in xasafa mais ñaare dañuy wax ku suuf ci euh, jant bi ñu wax ku suuf buñ koy wax ñu wax ko ci weer wi waaye ñaar yëpp benn bu ci nekk mën def na ko wax ci moromam waaye lee moo ëpp li nga xam ne moom lañ koy wax moo tax mu jëfandikoo fii baat bii ne jàpp nañu jant bi fa salla mu daal di julli moom rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam te julli boobu mooy salaatu kusuuf benn yoon boobu la am maanaam benn yoon rek la am mooy at bi mujj bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, dund maanaam te loolu euh, jul jàpp googu nga xam ne moom la ñu jàpp jant bi euh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam dem di julli ji loolu mooy wane ne am na rapport maanaam te it daf ne bu loolu amee nañ julli ba keroog borom bi subhaanahu wa di ko toxal di di ko insha allahu taala am na kitab maanaam boo xamante ne dina ñëw ci salaatul kusuuf ci julli googu loolu rek moo tax a jug téere boobu dinañ ci ñëw ci kitaab ci Sahih bi insha allahu taala moom mu ne euh, Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu julli mu ne summa topp qaala mu daal di wax ne maanaam ba julli ga jeexee xam nga lii gisoon nañ ko ci hadith sayyidat Aisha ñoom Asma bint Abu Bakr radiyallahu anha yéen a koy fàttali ko voilà léegi fii mu indi ko ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma naka noonu ci hadith bi mu indi sànq maanaam ci de mu nekk euh, mu'allaq mooy bi mu indi léegi mu'allaq mooy hadith imam az-Zuhri nee na qaala az-Zuhri ah nee na Anas ibn Malik radiyallahu anhu moo ko nettali ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na maanaam loolu tamit dañuy gis ni ci même xew-xew bi lay wax maanaam yooyu yëpp ñoom ñëpp sahaaba yëpp radiyallahu anhum dañuy nettali benn benn xew-xew bi mu nekkoon nag dafa topp maanaam ba mu jullee ba nopp dafa wax ne maanaam dafa am xutba bu mu def te bokk na ci lam ci wax mooy uriitu wan nañu ma an naara tawara maanaam euh, fii boo xoolee ci xadis ba mu ñëw dañuy uridat alayya naar gaaral nañ ma safara maanaam nga gis ne foofu euh, moom lay leeral fii maanaam bi mu ne won nañ ma safara li muy tekki maanaam dafa indi xadis ginnaaw maanaam bi nga xam ne daf koo def maanaam mu ko ngir leeral ne maanaam won nañ ma safara li muy mooy dañ koo teg sama kanam mu gis ko te kon bu boobaa day daal di nekk loo xam xamante ne day dëgëral li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi xadis bi fii maanaam waxul rek ne dañoo toog gis nañ sa war nañ ko war a gis na sawara déedéet sawara dañ ko koo gaaralal te luñ la gaaralal mooy loo xamante ne dañ la ko exposé maanaam exposé te luñ la exposé li muy tekki mooy ci sa kanam la ne maanaam yaa ngi jàkkaarloog moom nekkul nekkul fu sori ndax kenn du ko tuddee aaral loolu kenn du tuddee gaaral dégg nga <coughs> ne falam an maanaam maanaam te lii euh, loolu tamit day tegte day tegtale ne. Euh, kon ne safara am na maanaam que et que beneen bi ci def mooy day tegtale na safara mi ngi am nii maanaam jamono jii nii fii ñu nekk nii maanaam am na am na ba pare maanaam du ñu xaar ba yow man xiyamate jot ñuy doog a bind safara wala ajjana ajjana a safara am nañ léegi nii nii nii te loolu ci jëmmi hadith bi wax na tamit ne war nañ ko saf ajjana ba nga xam ne ndax dañu ko gis mu mu reculer am ñu gisaat nañ ko tamit mu jël loxo yi euh, jëmale ko ci kanam di yóotu ba mu yàgg mu bàyyi bi nga xamante ne moom lañ ko laaj lu tax mu def ko fii la wax ne lii moom mooy sawara la gisoon te moom lañ ko gaaraloon mais moo tax mu reculer moo tax mu tekki ne falam arab masumaa gis manzaran lu ñuy xool rek kal yow ni lu lu dem maanaam ci ci lu demee nekk bis nii tey xat benn yoon afza lu gën a lu gën a raglu maanaam masumaa gis tey li ma gis nii tey nag li mel li ma gis nii tey masumaa gis lu ko gën a raglu te yeneen bi kat sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ne moo soo leen xamoon li ma xam da ngeen di jooy lu lu lu lu di di reetaan te doo leen tëdd te doo leen jigéen ñi ci lal lu bari de maanaam doo leen yooyu yëpp da ngeen koy bàyyi da ngeen di nekk di jooy rek te loolu segam moom moom sallallahu alayhi moom euh, le fait mu am benn stabilité spirituelle moo ko permettre mu mën di gis yooyu yi gis. di xam yi muy xam di dégg li muy dégg di dund li muy dund ba pare nekk nit ku normal loolu moom stabilité spirituelle moo ko ko may waaye nee na keneen ku dul moom ku ko mënoon a gis mbaa ma dégg ko sahaaba yi la doon waxana waxutoon ak ñun radiyallahu anhum maanaam ñu ñoom Seydina Abubakar ci biir ñoom Seydina Umar a anhum ñoom ñëpp segam ñooñu ñoo munul retéye stabi maanaam ñoo munul am stabilité boobu muy tamkiin boobu ci bu dee moom la maanaam jàppande le fait que mu mbir mi <clears throat> am ba pare mel ni dara xewul loolu euh, muy mun di waxtaan ak nit ñi di mu di di di dund ak nit ñi di di ah di waxtaan ci seeni soxla ak yu mel loolu loolu sëriñ bi euh, bu fekkente ne euh, loolu moom vraiment moom loolu day wane ni li mu gis ni mu li muy gis ni mu ni mu maanaam moom ni mu amee doole et que ni nga xamante ne noonu la maîtriser mbir yi ci biir ak ci biti waaye euh, loolu keneen ku ko gis yeneen bi ne salaam kon da ngeen nekk di jooy rek jooy ngeen di dëkk waaw te euh, loolu ci ci yërmandeeg yàlla la bokk daa bokk ci yërmandeeg yàlla yu bare bari xamuñu ko yu bare bari duñ ko gis ndax buñ ko doon gis ak di ko xam kon euh, du duñu duñu duñu defati suñu àdduna duñ ci nekkati ci leneen lu bokkut ak nekk di jooy ak di di ak di jaaxle waaye yërmandeeg borom bi subhaanahu wa ta'aala moo tax yooyu yëpp daf ñu koo yëkkitil ba xamuñu ko du lépp loo xamut lépp loo gisul rek du yërmande yàlla déedéet yenn yi yërmandeeg yàlla la te yi nii ci la bokk ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko àttan moom moo koy gis yii nga xam xamante ne ñeneen àttan àttanuñ ko man ku nekk la nga àttan xëy na loo yow loola ci loola nga mën a yam ci loola ngay gis waaye Euh, kon moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne mosuma gis lu gën a ragloo nii lu ko lu lu gën a ragloo nii mosuma ko gis naka noonu xéewal gi tamit ba mu gisee àjjana ak na mu mel subhaanallah ba mu yóotu nga ne day dagg ci ñam gi ñamu àjjana gi mais waaye ma bàyyi ndax xalaat naa ne su ma ko fi indi woon benn benn benn pomme bu ma ko daggoon teg ko fii ci àjjana wala benn fruit positif ci àjjana teg ko nit ñi mën nañ ci dund ba àdduna di tukki te du jeex te benn benn rek lay doon waaye ma bàyyi ma daal ma daal di koy bàyyi xam ngeen ni loolu day tegtale euh, benn maanaam moom ni nga xam ne noonu la ko dara jaaxalule comme li Alxuraan wax ma zaaxal basar wa ma taxa xolam maanaam maanaam bëtam ko xolloo moom amul xolam demul bëtam jubluwul ci dara ku ci yàlla loolu beneen maanaa la bu tax imam al-Bukhari nga xam ne imam al-Bukhari rahimahullah da koy dégg mi ngi duñ jaale maanaa boobu bi mu naan euh, bi mu naan euh, <coughs> araada bi illah te moom yàlla rek la ci jublu maanaam nga gis ne euh, moom booy xool yeneen bi sallallahu muy bi mu gisee tàkk bi muy bi safara ak safara yo bii safara bii bee la gis ah, du safara yowmal xiyaam la boobu nga xamante ne dañ ñi koy gis dañuy xam dañuy xam comme nettali comme ni ñu nettal Seydina Idris alayhi euh, euh, euh, alayhi salaam mooy bi ko malaaka bi yéegalee ba mu ne dañ ko yóbbu mu won ko sawara moom ba mu séenee sawara catu bët bi rek ba mu catu bët bi bi ba mu séenee sawara daa daanu xam te boobu ma nga ma nga fa fa sawara bi ne maanaam maanaam ànd ak ne mi ngi mel ni xaal bi mu doon dund mooy xaalu ku ne yawmal qiyaamati moo tax ngay gis bi alxuraan daan na wa taran sukaara wa maa hum sukaara walaakinna azaaballahi shadiid da ngay gis nit ñi ñu mel ne dañoo màndi fekk màndi wu ñu ah. mbugalu yàlla moo metti moo tax waaw jàng nañ ko sànq ci julli gi fa kayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alu wildaanu shiiba nan ngeen di mën a ragalee su fekkente ne di moytandiku nan ngeen di mën a moytandikoo yu bon yi ngeen nekkee su fekkente ne da ngeen a weddi bis bi nga xamante ne xale bi day bi xale bu ndaw bii doog a juddu day bi ngir maanaam li muy gis imaginer yenente bi sallallahu alayhi wasallam gis na loolu ba pare ne tekk dara yëngu tuut mel ne même personne bi la xoolal ma loolu loolu loolu da lay wan màggaay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak ni nga xam ne loolu la nekkee koo xam ne moom maîtriser lépp sallallahu alayhi wasallam waaye day wane tamit ne sawar am na te léegi am na maanaam jamono ji mi mi ngi xew te bokk na ci li koy mooy le ñu gaaralal ko ba mu gis ko bokk te loolu ci julli kusuuf googu la amee maanaam loolu da ci wane maanaam julli googu nga xamante ne ci lañ jàppe woon jant bi ci la gisee àjjana googu gis na sawar xaw tuuti sax mu jël ci dara ñam bàyyi ñu indi indaana waaye dafa mujj ba beneen bi ci def mooy li muy wane mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li muy nekk ak ñun fii ma nga nekk ma maanaam mi ngi ci yeneen univers yëpp parce que loolu li mu koy wane maanaam li mu moo tax moom fàdduwul ci benn univers amul benn monde bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam fàddu te li koy teg tegtale mooy le fait que mu mënoon am possibilité wu mën a tibb ci ñam yi parce que bu doon ni fii la nekk mais day gis mel ni écran géant rek lañ ko tegal du mën a jël dara loolu ñun ñii seetaan télé ak xam nañ ko bu dee mbir ci télé bi rek la ne mënoo cee jox dara mais bu fekkente ne yow man nga ciy jël indi teg loolu li muy tekki mooy yaa ngi ci monde bi yaa ngi fële te loolu noonu naka noonu boo gisee recul maam ni mu wëlbati ni mu def mu xaw mu ne ferñeent yi <laughs> laa doon bañ mu laal voilà maanaam loolu yëpp kon day tegtale euh, benn euh, day day day day tegtale ni nga xamante ne noonu la noonu la màgg am na nag ci beneen euh, xadis bu muy wax ne seytaane a na yor ay yor xam nga tàkk-tàkkam wan ko ko mais boobu ak bii du benn maanaam def maanaam kii ko mu ba mu bañ mu laal ko mu def nii. mais loolu yëpp day loolu day dëgëral maanaam ne bu tee tàkk tàkk tàkk bi nga xam ne seytaane ko indi bu dee yow dangay ngay julli te tàkk bi la wax ne ba tey loolu li muy tekki mooy ne kon tàkk tàkk boobu mën ngaa julli te doo te te eh, ci kanamam mais yow bu la yàlla taxee a jóg du la yàqal dara loolu yëpp nag day dëgëral mboolem maanaam yi nga xamante ne moom lañ doon wax naan euh, euh, bu dee da ngay julli te yàlla tax laa jóg. maanaam maanaam mooy ne tey bu ab a kii nekkee nii buñ maanaam bu ab bàmmeel nekkee nii wala armeel wala yu mel noonu te yow ngay jublu xibla te yàlla rek tax laa bi maanaam ngay jublu xibla loolu yàqul julli gi bu boobaa fu fu armeel nekk maanaam julli gi nga koy julli loolu yàqul julli ko jumhuurul ulamaa wax rahmatullahi alayhi waaye nag sib nañ ko ko def waaye amma bu dee fu nitu yàlla dëkk nekk la moom nga xam ne da maa faa nekk maanaam tabax jàkka ci lu ko wër comme ni nga xamante ne noonu la ko Alxuraan waxee nettali ko ci waa ashaabul kahf wa qaala alladhiina ghalabuu alaa anfusihim lanattakhidanna alayhim masjidan waaw maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo notti seen mbir te fu tafsir kat yëpp nee nañ mooy jullit ñi ci ñoom ñi nekkoon jullit ñoom ñoo ne nañ leen tabaxal ci seen fi ñu bàmmeel nañ nañ tabax jàkka foofu te beneen mbir bi nga xamante ne moom mooy leeral ne. Eh, loolu du lu bon mooy ne bu doon lu la alxuraan dana ñëw ne ah waaye loolu de doxut ndax alxuraan du bàyyi alxuraan fu mu loolu dina ne ah lii de du nii comme ni nga xamante ne noonu la eh, eh, mu ne wa idha fa'alu fahishatan ah wala aw zalamu anfusahum qaalu inna allaha amarana ah, inna wajadna abaana naka ko wax dee sax bi mu naan wa idha fa'alu fahishatan qaalu inna wajadna alayha abaana wallahu amarana biha bu ñu fekkee ne dañoo def yu bon dañ naan ah ñun de bu ñu leen ko waxee ñu ne lii leen fekk suñu yi di def te yàllaa ñu ko digal alquran di répliquer ci saako inna allaha la ya'muru bil fahsha yàlla du digle lu bon maanaam et cetera maanaam nga ah, ah, ah, boo toppee alquran noonu lay def fu mu wax nag te waxut ne te waxut ne waxut dara li muy tekk mooy loolu loolu loolu lay tekk dégg nga moo tax euh, kon beneen bi ci def moom mooy li gën a tar li ñu mën a gis mooy sawara amul ci amul lu lu lu nuru sawara loolu tamit dañ ko ci jànge ndax yenente bi nee na amul lu ko gën a raglu xadis bi imam al-Bukhari dina ko indiwaat xadis numéro cinq cent quatre-vingt-dix-sept imam Euh, Malik moom dina ko hadith numéro 508 ndax moom moom ci la ci moom la lañ ko solowee imam euh, moo tax imam al-Bukhari rahimahullah ci yoon imam Malik la ko sal te waxoon day def saa yu bëggee solo hadith yi day solo day day indi bu bëggee solo hadith ci imaamu Malik rahimahullah ci Muwatta ci Muwatta Muwatta bu dee ko génn Muwatta mën na ko soloo ci ñeneen mais ci mu Muwatta ñi ñi muy tànn waxoon nañ la ko ah, rahmatullahi alayhim te Abdullah ibn Maslama ibn Qanab bi ci ñooñu la bokk ngir ne ci ñi gën a dëgër ci ñu soloo Muwatta ci la bokk ah, rahmatullahi alayhim maanaam imam ah, al imam Muslim soloo na ko hadith numéro 907 imam an-Nasa'i hadith numéro 1493 imam Ahmad ibn Hanbal hadith 2711 ak 3374 kon ñoom loolu euh, kon waa ashaabu kutubu sitta ñi ko solo moom mooy imam al-Bukhari imam Muslim ak imam an imam Abu Dawud ak at ak Ibn Maaja ñoom solo wuñu ko rahimallahu al-jami' mu ne baabu karahati salati fi al-maqabir karahiyati salati fi al-maqabir ndax dafa am al-maqabir fi al-maqabir maanaam moom mooy euh, karahiyatu sibeel gi nga xam ne moom la ñu sib ak salaatu julli fil maqabiri ci bàmmeel yi euh, loolu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon ne euh, yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ci hadith sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne waxoon na ne al ardu kulluha masjidun illa al maqbaratu wal hammam te hadith boobu imam Abu Dawud at-Tirmidhi soloo ko rahmatullahi alayhima mi nga xamante ne moom euh, la tamit mm, euh, li nga xamante ne tamit loolu gisoon nañ ko tamit bi euh, ci hadith bu nekk ci sahih imaamu muslim rahimahullahu taala bi mu wala tajlisu ah, ala wala la tajlisu ala qubur ala qubur wala fil wala wala tusallu alayha maanaam bu la tajlisu bu leen toog ci bàmmeel yi te bu leen di julli ci kawam itam Euh, loolu euh, tamit yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ko kon loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu indi wax ko fii maanaam fële da ngay gis euh, hadith bële bi mu ko njëkkee indi loolu laaj bi parce que man na ne mais buntu bi wax ko ba pare ah waxul woon buntu bi ba pare non buntu bi wax ko de buntu bi mu njëkkoon a wax daf ko doon wax di wane ne maneef naa dindi Eh, bàmmeelu yéefir yi armeelu yéefir yi wareef na ko mën a tulli maanaam maasale ko bu ko defee ñu jul ñu mën faa julli loolu la doon ba pare di wax ne diggante armeelu yéefir ak armeelu julli ñu wuuti nañ te it eh, maanaam di wane loolu ak tamit di wane ni différence entre armeel yi maanaam kenn problème bi nekkul nekkul li nge ñi di jàpp moo tax ngay gis yëpp da lan wax ak lan la ñuy sip ci ci julli ci biir bàmmeel yi maanaam lañ ci kon dañuy gis ne euh, liñ ci sib loolu la doon préciser moom mooy nga nekk di julli ci kaw bàmmeel bi ak nga nekk jël bàmmeelu ak nitu yàlla wala ak yeneen nga daat koy tabax def ko def ko def maanaam tabax ko def ko statue di ko jaamu yooyu la ñuy yooyu la wax maanaam mu gis ne kon loolu la bañ ci mbir mi waaye fii imam al-Bukhari rahimahullah fii nag dafa doon wax nag léegi nag tey buñ ay bàmmeel amee ay armeel am nga ñëw di fa julli lool tamit dañ ko sib maanaam ñaari mbir ñaari bunt yi duñu benn li leen dëkk wutale moom mooy dagan gi mu dagan di fekk ay armeel yéefir ñu din ñu dindi lépp def ko jàpp dagan googu loolu la doon leeral beneen bi ci def moom mooy li ñuy bañ ci ne jàpp fii kenn du fa julli mooy bu dee maanaam da jël armeer bi wala bàmmeel bi nga def ko place bi nga xam ne mu yow foofu ngay sujjóotee di jaamu bàmmeel bi dégg nga maanaam kon loolu mooy benn fii nag li muy wax moom mooy tey bu mu doon julli rek ci armeel rek maanaam place bi ci boppam lay wax sans voilà sans bàyyi xel ku ca ne ak ku ca nekkut bi rek ci boppam dégg nga loolu moo tax xadiis bi euh, foofu la wuutee dégg nga mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilayhi haddasanaa Musaddad te moom mooy ibn Musarhad ah, ibn Musarbal ibn Mustawrad ibn ah, ibn Murabal ibn Mugharbal dégg nga al-Asadi rahimahullahu ta'ala Abul Hasan ah, gisoon nañ ko al-Asadi al-Basri rahimahullahu ta'ala moom mi ngi mm, génn àdduna de mi ngi gane àdduna eh, ci eh, cent cinquantième année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu mi ngi génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ñoo solo ci moom euh, maanaam ñoom ñoom la nekk seen sëriñ imam al-Bukhari solo ci moom trois cent quatre-vingt-dix-sept hadith imam Abu Dawud solo ci moom cinq cent moo tax nga gis imam Abu Dawud doo koo màggal te loolu day wane ni ko màggale ngir ne koo xamante ne haditham yi quatre mille hadith la téere bi quatre mille hadith nga jël 578 xadis jëlee ko ci benn sëriñ kese loolu mooy vraiment li nga jëlee ci moom mooy daal un dixième bi ci moom ko jëlee euh, loolu kon euh, imam at-Tirmidhi tamit solo na moom ak imam an-Nasa'i imam at-Tirmidhi am na benn xadis bu solo ci moom waaye du sëriñam sëriñu sëriñam la imam an-Nasa'i noonu tamit ñaari xadis waaye du sëriñam sëriñu sëriñam la amma imam Muslim ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñu ci moom. benn hadis eh, rahimahullahu taala mu ne qaala ne haddathana Yahya te moom mooy ibnu Sa'id mm, Farrukh al-Qattan moom al-imam al-hafiz Abu Sa'id at-Tamimi al-Basri rahimahullahu taala ah, Yahya ibn Sa'id al-Qattan mu nekk imam bu mag boobu nga xamante ne waxtaane woon nañ ay mbirum ak màggaayam rahimahullahu taala mi ngi gën a adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn na 198 ani ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Ubaydullah moom mooy euh, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata ibn euh, Ubaydullah ibn Umar al-Umari wala Ubaydullah ibn Umar al-Umari ndax moom lan moo ko wutale nag bu ne am qaala axbaranii Naafi' ci la ñu xamee ne euh, Ubaydullah ibn Abdullah al-Umari la ndax bu doon keneen ki moom ci saxaaba yi lay jëlee wala boog mu jëlee. ci bi yeneen xeetu taabii yoo xamante ne bokkuñu maanaam Naafi' dégg nga maanaam ñii bokk ñoom ñoom ñoo bokk génération ba pare ñoom ñoo mag Naafi' ñoom ñoo ñoom ndax Naafi' sëriñu ñoom euh, sëriñu ñoom imaamu Maalik lañ te ñoom génération ñoom bi ñuy génn àdduna imaamu Maalik ci année yooyu ci la génn ci la gane àdduna alors que imaamu alors que moom maanaam ñoom ndax Zuhri lañ lañ lañ lañ jàngal ñoom sëriñu ñoom Zuhri la voilà te ñoom Zuhri sëriñu ñoom imam Malik la maanaam nga gis kon différence génération bi moo tax bu ne akhbarani Nafi' ci nga xam ne Ubaydullah ibn Abdullah ah, al-Umari la dama Ubaydullah ah, ibn Umar ibn Umar al-Umari Abdullah mooy Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ah, ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum Euh, Abu Usman mooy dakantanam al-Adawi euh, al-Madani rahimahullahu ta'ala wa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam mi ngi génn am na 147 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na qaala nee na axbaranii Naafi' Naafi' te moom mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhumaa radiyallahu ta'ala anhum Euh, mooy Abu Abdullah mooy daakantanam tamit al-Qurashi al-Madani rahimahullahu ta'ala min génn adna cent seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom it waxoon nañ ay mbirum waxoon nañ màggaayam ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna mu ne an Abdullah te moom mooy ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayh ibn Abdullah ibn Qurt ibn al-Azhar ibn Adiy foofu la tafe Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib maanaam di maamu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu muy juróom-ñetteelu maam foofu la tafe ci Yonent bi sallallahu alayhi wa foofu la maam Seydina Usman mi ngi tafe moom ci Abdu Manaf Seydina Abubakar mi ngi tafe moom ci Murra ah waaw Seydina Ali moom ma nga tafe moom ci Seydina Abdul Muttalib waaw ci ah, voilà maanaam ñooñu foofu lañ tase ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam gi maanaam ñoom mooy ko suna Abdullah euh, kon euh, Abu Abdurrahman mooy dàqante la moom Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk tamit ci ñi nga xamante ne ay maanaam comme niñ ko gisee woon rek maanaam topp wa sallam euh, musnadam 2630 hadith la kon bokk na tam ci muksulu ñi ëpp ñu solo hadith ci Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci 168 hadith ci ay euh, haditham amma imam al-Bukhari wéetoo na ci 81 hadith imam Muslim wéetoo ci 31 hadith hadith Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu euh, mu ne an nabi jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na ij'alu def leen fi buyutikum ci seen kër yi min salaatikum ci seen julli yi maanaam moom moo boo leen dee julli seen biir kër yi tamit na ngeen fay di julli waale ndax loolu dafa bokk ci ngëneel li lool moom moo tax julli ci biir kër moom moo gën ba mu des fekkente ne julli farata la maanaam julli gi ngay julli sa biir kër naafila yi ak lu mu mën a lool moom moo gën ba mu des bu fekkente ne julli farata la loolu moom moo tax borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo ci masala boobu maanaam hadith bi bokk na ci hadith yi nga xamante ne moom moo tax Euh, atee am na xadis bu wax jëmmi li nga xamante ne moo na ne julli yëpp bi ci gën mooy julli kër moom mu des julli farata dégg nga kon loolu euh, bi ñuy julli ci biir kër yi te it seen yi tamit dee leen ciy jàng alquran maanaam euh, ndax loolu daf koy feexal leer day tax malaaka mu yi di ci wàcc ah te day tax barke dafa sax di dégg nga loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom moo mm, moom moo ci ne. Euh, beneen bi ci des moom mooy ne euh, bokk na ci borom xam-xam yi euh, rahmatullah alayhim dañuy maanaam bokk na tamit ci li tax ñuy wax naan maanaam ne julli nit ki su jullee mbooloo ci biir kër gi day am julli mbooloo te loolu noonu mbooloo ñu bari ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax nañ ko maanaam dana am dara darajay vingt cinq yi maanaam xam nga benn julli farata day tolloog vingt cinq julli maanaam ci mbooloo day tolloog vingt cinq julli yoo xamante ne yow kenn yaa ko def waaw day toll ñaar fukki daraja la ko ëppale ak juróom ñaar fukk ak juróom am na tax xadis ñaar fukk ak juróom ñaar loolu daañ ci ñëw insha allah taala ak teqantal waaye euh, moo tax imam ahmad ibn hanbal ak imam ishaq ibn rahoya ali ibn al-madini mos na ñoo tase nekk ci kër imam ahmad ibn hanbal euh, ñu daal di ci jumaa ji ci jàkka ji ñu daal ñoom ñu daal julli ñoom foofu ñu foofu ñu ne maanaam daal ni comme mbooloo mee taxoon te am nañ mbooloo nañ julli ci mbooloo mi waaye nag loolu nekkul li nga xamante ne moom mooy li gën li nga xam ne moom mooy li gën te mooy li ràññeeku moom mooy julli ci jàkk moom moo gën julli ci biir kër loolu daa iman moom moo gën euh, te loolu moom mooy li nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom loolu la doon def loolu rek da boo doy na ci wane ne moo gën waaw beneen bi ci def mooy ne julli maanaam mais julli mbooloo moom dana am maanaam bu ñu naan la da ngay julli ci mbooloo te julli mbooloo julli mbooloo boo ngeen am julli mbooloo waaye jullee ci jàkk yi nga xam ne dañ koo def ngir nit ñi julli ñi dafa daje loolu moom moo gën ngir ne jàkk mooy centre julli ñi ko loolu waxoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu mais mbir yi julli ñi lépp day wërwërloo ci biir jàkka dégg nga euh, beneen bi ci def euh, moom mooy ne Euh, feneen fi nga xamante ne moom la ñu euh, euh, moo tax julli mbooloo de loolu daañu ci insha allah ndax farata la waa wala déet borom xam-xam yi wuute yiñ ci wuute rahmatullahi alayhim moo tax waaye julli jàkka tamit dafa nekk loo xamante ne dafa feddali ko waaye loolu daañu ci ñëw insha allahu taala buñ ca yegtee amma julli gi nga xamante ne moom la ñuy julli mais loolu mooy su fekkente ne jàkka ji dañ maanaam jàkka yi mbooloo ma mboolooy sunna la loolu loolu sart la ci fi ci des moom mooy ñu bañ caa nekkee loo xamante ne euh, dafay wuuteeg diine ak di ak yu mel noonu yooyu moom mooy ci lay nekkee sart waaye su dul loolu julli mbooloo mi du du loo xam ne day ràññeeku maanaam euh, loolu beneen mbir la bi ci des nag moom mooy tey su fekkente ne euh, julli taraweex maanaam julli taraweex maanaam ci jàkka ji mooy weeru koor julli googu ban moom moo ci gën. ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, Shafi'i ak Maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne julli nga julli ko ci biir kër gi maanaam ngeen def tarawih ci kër gi euh, maanaam yow nga def ko moo gën nga dem ngeen dem ci jàkk ji defe ji ko ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam baaxul di ko def ci jàkk ji amma Hanafi yi ak Hanabila yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne nga julli ko ci jàkk ji moom moo gën loolu insha allah taala tamit daan ci ñëw waaye nga julli ko yow kenn par exemple ñoom Euh, imaamu Malik rahimahullah moom loolu la gën a taamu sax yow nga julli ko yow kenn nga julli sa taraawee moo gën waaye teqantal gi nga xamante ne moom la borom xam-xam yu bari def rahmatullah alayhi mooy ne dañuy teqal diggante ki mokkal alxuraan ak ki ko mokkalul wala ki mën a jàng a ki ko mënta jàng ki mën a jàng moom mu jàng ko julli boppam ci këram moo gën amma ki nga xamante ne mënta jàng nag moom day fekk ji mbooloo ma loolu moom mooy gën ci moom itam euh, ala kulli xaalan euh, ñaar yëpp ngëneel a ngi ci ndax julli ci mbooloo mi ci ji tamit day tax maanaam day yokk ambiance maanaam day ambiance jullit ñi jullit ñi gën a yëg ne dëgg-dëgg tey weeru koor jox ne jaamu yàlla gi ñu ngi koy defa doote ci néegu yàlla bi lañ def amma yow kese nag nga def ko tamit loolu itam gënee la i ci ngir ne eh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu la baaxoo te li yenente bi saxoo nag loolu ala kulli haal moo gën la nga xam ne saxoo ko woon mu ne am nabi moom sayyidna maanaam kon mu ne mu ne mu ne kon eh, wala tattaxizuha te bu leen jàppee seen kër yi bu leen ko jàppee xuburan ay bàmmeel maanaam ay armeer maanaam mooy bu leen ko bu def ay armeer maanaam lii nag maanaam bi boobu surraaxe tamit fii dañuy dañuy wax imam al-Bukhari rahimahullah naan euh, maam ñu bari ñoom dañuy wax ne euh, imam al-Bukhari rahimahullah hadith bii mu indi bokkut ak li nga xam ne moom lay wax ndax moom fii hadith bi li wax rek mooy bu leen def seen kër yi armeer maanaam mooy ngir ne armeer nit ñi dañ fay de maanaam euh, kenn du fa julli kenn du fa jàng alxuraan waaye loolu Euh, euh, euh, maanaam mu wéet daal day wéet waaye nag imam al-Bukhari rahimahullah nii mu indi nii nii dëppoo naag alxuraan dëppoo naag hadith bi waaye daan ci ñëw insha allahu taala dëppoo naag buntu bi waaye loolu daan ci ñëw léegi insha allah bokk na ci lii leeral lool maanaam imam al-Bukhari fii rahimahullah bokk na ci li mu mm, wala bokk hadith bi bokk na ci maanaa yi mu am mooy ne nelaw maanaam xam ngeen ni mooy bu leen def seen kër rek bërëb yi nga xam ne da ngeen fay nelawee ngeen. Euh, mais euh, bàmmeel nit ña fa ne nelaw rek maanaam te d'ailleurs am na xadis bu ko wax nee na euh, al al al maanaam dee dee moom maanaam nelaw moom mbokk maanaam sœur la wala frère la frère la ci ci dee nelaw frère la ci dee ah maanaam kon dee gu ndaw la nelaw te loolu moo tax kii di nelaw ki di ki di kon kon bàmmeel bu dee yow kër gi ngir nelaw rek nga fiy def maanaam da ngay rek tëdd ak yooyu euh, waaye doo ko julli doo ko jàng alxuraan doo ko dundal ci ci ci dara xeet jaamu yàlla loolu day daal mujj nuru bàmmeel yi maanaam day daal di nuru bàmmeel yi euh, bu dee nag yow maanaam boobu rek wala boog maanaam wiitaay gi nga xamante ne ndax yeneen bi sallallahu alayhi wax na ko tamit kër guñ dul jàng alxuraan moom ak maanaam kër gu gént lay nurul kër gu gént lay nurul maanaam. mooy baytul xarib mooy kër goo xamante ne dafa délabré yàqu complètement ruine ay ruine lay nural loolu nag euh, xam ngeen ni euh, kon loolu boo gisee yeneen bi sallallahu alayhi wax ko kon maanaam maanaam bi hadith bi kon day joolaale maanaam boobu waaye imam al-Bukhari rahimahullah daf ci déggee beneen maanaam boo xamante ne moo tax mu indi fii ba pare indi nii mooy ne su fekkente ne maanaam bàmmeel bu leen ko jàppee bàmmeel ngir ne bàmmeel kenn du fa julli maanaam bàmmeel kenn du fa julli wala boog dañoo si ku ku fa julli loolu moom moo tax te bokk na ci am na riwaaya boo xamante ne daf ni eh, wala tattaxizuha maqabiran bu leen ko jël ngeen def ko ay baam ay bàmmeel maanaam fu ñuy robee ni ñi maanaam loolu kon mu nekk beneen maanaam boo xamante ne dana tax ñu mën a wax ne kon xëy na maanaam loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ndax am na ci riwaaya bu mu waxee noonu wala tattaxiduhaa maqaabir bu leen ko jàppee mu nekk ay maanaam fu ñuy jullee maanaam hadith ci hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu yooyu maanaam maanaam bu leen ko jàppee maanaam baab ar armère voilà kon loolu Euh, moo tax mu undi buntu bi tuddee ko karaahiyatu salaati fil maqaabir surtout al-Haafiz Ibn Hajar euh, rahimahullahu taala moom euh, noonu la ko jàppe dégg nga te loolu noonu beneen bi ci def moom mooy bi naan suuf si yëpp jàkka la ba mu def bàmmeel ak xammaam yi moo tax armeel kenn du fa jullee xam kenn du fa jullee maanaam mais xam mooy mooy mooy comme wanag bi yi kenn du fa jullee euh, armeer kenn du fa jullee léegi nag lan moo tax armeer kenn du fa jullee loolu gisul nañ ko moom mooy ne euh, borom xam-xam dañ cee wuute ndax sobe gi mu maanaam euh, ndax xorma gi nekk ci kaw ci ci borom ci armeer yi la xorma boobu la wala sobe gi nga xamante ne moom moo ci nekk la ak lu ci mënti xew Euh, loolu mooy dañuy sib ku fa jullee beneen bi ci def nag moom mooy ne bu armeer nekkee ci sa kanam nii bàmmeel nekk sa kanam ngay julli jublu ci bàmmeel bi lool bu fekkente ni yow donc maanaam da ngaa diir bàmmeel bi loolu tamit day bokk ci li ñuy tere waaye bu fekkente ne jubluwoo ko ci comme hadith Seydina Anas bi la radiyallahu anhu ko Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu doon wax naan ko bàmmeel bi bàmmeel bi waaye waxu ko ne ko baaxul sa julli ndax sa loolu mooy benn ñaar beneen bi ci def moom mooy am na ay bërëb yoo xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daf koy te daf koy tere comme comme xamaam bi maanaam mooy wane wane kenn bu fa jullee mooy dañ koo sib am na xanaa xanaa bi lay rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne nga julli ci ngir hadith bi ñu la wax léegi euh, mais ñi nga xamante ne comme ni mu xaraam yi nga ci bàmmeel ci mbooloo mu ba mbooloo ci ak teqantal bi nga xam ne moom lañ la waxoon ci biñ ci tollee am na fii nga xamante ne moom mooy wane gi dañ tere giñ tere ku fa jullee moom mooy tere cibéel la loolu moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi loolu lañu wax ndax léegi nag mu def lan moo tax ñu tere ko borom xam-xam yi dañuy wax ne rahmatullah alayhim euh, dañoo gis ay maam dañ ci am ay gis-gis yu bëri amma zahiri yi rahmatullah ñoom dafa xaraam ci lu luñ joyal ñoom boo fa jullee sa julli yà baaxul baaxul judu voilà euh, euh, kii ñi nga xam ne ñoom ñooy xanaa Hanaabila eh, yi rahmatullahi alayhim ñoom tamit maanaam boobu la amee te boo ko jullee da war a julliwaat ba faaw ba keroog ngay dee julli googu da lay wara eh, beneen bi ci def moom mooy eh, cause bi lan la borom moom mi rahmatullah dañuy wax ne ngir ne bërëb bi bërëb bu sobe la moo tax loolu ñu bari ci borom moom dañ koo layee noonu ci kaw loolu bu boobaa de moom ak yeneen bu sobe yi dañuy daal di nuroo maanaam sib gi ñuy sib nga jullee ko mooy jëmmi sib gi ñuy sib nga jullee ci bërëbu sobe bi am na nag ñeneen yeneen i borom xam-xam rahmatullah ñoo xam ne dañoo jàpp ne euh, du loolu muy cause bi cause bi mooy ne bërëb la boo xam ne seytaane yi dañ faa dëkk moo tax booy dugg ci ba wanag bi da nga naan allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith te xubusi mooy ci ci benn firiwin mooy seytaane yu góor yi al khaba'ith mooy seytaane yu jigéen ñi waaye bu boobaa loolu tamit bu dee looluy cause bi itam kon yeneen bërëb yi tamit noonu la parce que bëri yeneen bërëb yi seytaane dañ fay ne ah maanaam kon bu boobaa euh, kon dañuy gis ne loolu bu cause bi parce que bu doon loolu mooy vrai cause bi kon presque bërëb yëpp la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy bañ a jullee mais nag loolu euh, bu boobaa tontu bi mooy mën naa nekk ba tey loola lu tax moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gisul nañ ko ci hadith euh, sayyidina Imran ibn Husayn bi bi ñu gisoon ci kitaabu tayammum mooy bi nga xamante ne ci lañu ñu biddanti woon ah bi nga bi ñu jógee julli wuñ ci saa ndax lan lañ wax dañ ñu ndax place bi seytaane daf fee teew ñu daal di dem beru ji julli ji feneen waaye terewut ne loolu foofu ba tey na faa julli te daañ ko gis ci bërëbu yi nga xamante ne tamit dañ leen a ñu ak maanaam kon yooyu yëpp affaire u sibil la maanaam ci sibil la rek la la aju xadis bu gën a dëgër xadis yooyu dëgëral na ne suuf si yëpp laab nañ te fépp mën nañ faa jullee ci kaw loolu fu ñu wax ne mu ne fu faa jullee rek ci buntu sibil lay dugg ba mu def ne ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax ne sobe parce que bu boobaa buñ ne lii fii sobe moo tax euh, boo tegee basang rek wala sijaada rek da ngay daal mën a julli dégg euh, kon loolu moom euh, ci ay sën tamit fit bu dee sëru gi dafa am ay sobe yu leer bu boobaa ay sobe bu boobaa boo lay lalee sa basam ci sa kaw ci sa jaada gi da ngay daal di mën a julli waaye day dañ dañ koo sib rek waaye ba tey dañ ko sib maanaam ngir ci wetu li wër sobe loolu ci jëmmi dañ koo sib moo tax fi ngay jullee lépp làpp baax dégg nga loolu daf ñu indi masalan suñu wasifa le fait que ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy teg mbalaan bi bu ko defee li ñu wër léegi lépp nekk lu leer na lépp laat na loolu day dëgëral maanaa boobu te comme ni Cheikh Omar wax radiyallahu ne loolu rek mooy maanaay mbalaan wasifa te loolu mooy li kii wax li ko Seyd Mouhamadou Ghali wax radiyallahu anhu jële ko ci Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu dégg nga loolu rek la dégg nga xadis boobu imam Al-Bukhârî dina ko indiwaat xadis numéro 1187 imam Muslim dina ko ñaari hadith numéro 777 imam Abu Dawud dina ko hadith numéro 1043 ak 1448 imam At-Tirmidhi dina ko hadith numéro 451 imam An-Nasa'i dina ko hadith numéro 1598 imam Ibn Majah dina ko hadith numéro 1377 imam Ahmad ibn Hanbal dina ko hadith numéro 4511 4653 ak 6045 dañu gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ci hadith mu ne baabu salaati fi mawaadi'i al-xasfi wal-'adaab baabu buntu as ci julli yi nga xamante ne dañ nee na dañoo wëlbati suuf si seen kaw maanaam wala boog dañoo yëngal suuf si wal-'adaab am mbugal euh, nga xamante ne mbugalug yàlla da ngay na daal ñooñu. <coughs> mooy comme li Alxuraan wax xasafnaa bihi wa bidaarihi al-ard maanaam dañu ko yëngal yëngal nañ suuf ci kawam euh, dégg nga maanaam kon loolu nga xamante ne moom lay wax ñooñu nga xamante ne dañ leen mbugal borom bi mu ne Seydina wa yuskaru tudd nañ an ne Aliyan Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kariha dafa sit ak salaata julli bi xas si baabil ci fi nga xamante ne moom lañu ñu leen xasaf ci euh, maanaam mooy ñooñu nga xamante ne suuf si dañoo dañoo wëlbati suuf si seen kaw dañ ko yëngal lépp daanu mabbal ko mabbal suuf si ci kaw euh, ca baabil loolu nag al imam ibn abi shayba rahimahullahu taala soloo na ko euh, moom moo soloo wax jooju te baabil moom la ñu tabaxoon Namrud eh, moom moo ko tabaxoon maanaam ay tabax la yu kaw yoo xam te ne eh, cinq cent mètres la daan def maanaam eh, seen tabax yi tabax boobu moom la alquran doon wax naan ñoom la doon wax naan fa atallahu bunyanahum min alqawaa'id fa kharra alayhim as-saqfu min fawqihim waaw mais yàlla moom moo ñëwee dégg nga ci seen tabax yi maanaam da jëlee ci fondement yi daal di mabbal li nga xamante ne moom mooy tabax yi maanaam téeg yi plafond yëpp ci seen kaw te lool ñooñu mooy mooy ba ñu nekkee ci mooy yàlla bu métti gi mooy Babil Babil Irak la ne voilà Mésopotamie ancienne Mésopotamie foofu la ba Babylone moom lañ naan Babylone voilà te foofu tamit beneen bi ci des moom mooy bërëbu njabarkat yi la maanaam njabar foofu la feeñee comme ni xam ne wama yu'allimaani eh, naka la wax dara wama unzila ala malakayni bi Babila Haaruta wa Maaruta voilà Babil boobu mooy Babylone dégg foofu euh, nga gis ne maanaam ni mu ko màbbale ni ko Alxuraan tuddee daf daf may jox euh, kii bu ñuy daaneel bâtiment yi lii waaw tuuri bu ñu leen di màbb ni muy màbbee nga xam ne ci suuf la ñuy lay kii rek ya toj ko daaneel ko affaire bi wàcc dégg nga plafond yëpp war da ci war da ci kaw gaañ mu daal di jeex dégg nga maanaam bu ñuy daanu duñ du daanoo nii nii lañuy daan daanoo buuf mu daal di jeex dégg nga euh, dégg nga moom moom nag kon euh, loolu romb maanaam moom nag bu daan romb foofu bu maanaam dafa siboon di jullee foofu am na sax ci beneen riwaaya bu naan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam hmm. te loolu niki noonu dafa tere mu mu mu voilà te loolu amaan na borom moom ñenn ñi dañuy wax ne rahmatullahi ne li tax moom mooy euh, xam ne li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xamoon ne moom foofu lay génnee adduna te foofu lañ koy buumee ca Kuufa. am na maanaam ñeneen ñi tamit ci Iraq maanaam am na tamit ñoo xamante ne dañoo wax ne li tax amaan na maanaam ne parce am na ci beneen fum naan nahaani habibi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne sama soppe yent bi sallallahu alayhi wasallam yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam moo ma tere maanaam muy julle foofu moo tax ñoo ñenn ñi di wax ne tamit ci borom xam-xam rahmatullah ne loolu lu jagoo ti moom la maanaam naa Ali moo jagoo atte boobu te loolu day am am na nag borom moom yu koy bañ mais loolu am na am na ñoo xam ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da leen a beral ab atte loolu moom moo tax xadiis yu mel noonu su ñëwee xam yu bëri maanaam loo xamante ne dañ naan lii yow bul ko def te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ne yow diw yow lii bu ko def bu boobaa kooku day daal di xaraam ci kooku doon ko defati du ko mën a def comme ñi nga xam ne ñoo jaayante woon ak moom ci ne duñu laaj benn service kenn comme niñ ko gisoon ci hadith sayyidina Jarir ibn bi radiyallahu ta'ala anhu ba nga xamante ne seen yaru sax bu waddee biñu wax wax kenn ne ko jottali ma yaru foofu ñooy waxtaan seen bopp jël ko maanaam nga gis ak ñoo xamante ne comme sayyidat Fatima radiyallahu anha hadith yi ñëw ci moom yëpp nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da wax naan ah, bi mu naan ah, ah, bi mu naan ko ay yasurruki an yuqaala inna Fatimata bint Muhammad wa sallallahu alayhi wasallam fi yadiha jam wa fi ñu naan Fatima doomu yent yàlla Muhammad de sallallahu alayhi wasallam moom ci loxoom euh, caqay sawaraati ne te boobu caqay or la maanaam caqa or la yor fekk maanaam parce que moom la xaraamal ci moom caqa or moo tax caqa or daa xaraam ci sayyidat Fatima mais ci moom kese la xaraam xaraamul ci keneen te loolu xeetu jagle yooyu loolu yent bi sallallahu alayhi moo ko sañ a àtte tëral ko ci kaw nit waaye bu mu fi jugee loolu maanaam la wéy maanaam xeetu lii xaraam na ci diw waaye ci ñoom diw moom fa dagan na wala lii dagan na ci diw waaye ci ñoom diw xaraam lool mënta ne li mën fi mu mën a dugg mooy buntu engagement te maanaam buntu nizar képp nag koo xam ne da ngaa nizar boobaa la nga nizar day nekk farata ci yow nit ki euh, la nga la nga la nga nizar ne doo ko def day daal mën wëlbati ko xaraam ci yow parce que loolu buntu nizar la te loolu alxuraan moo ko wax moom moom moo moo ko dig moo ko digle <coughs> dégg nga kon loolu moom mooy <coughs> maanaam moom moo tax euh, loolu di dégg-dégg la ci mbir mi waaye mën nañoo wax rek ci ci lu ñu jooyal ne Seydina Ali karramallahu wajhu daf koo bañ ngir xadiis bii di ñëw insha allah maanaam mooy bépp bërëb boo xamante ne dañ leen a alal maanaam dem julli jull dë kii fa dafay nekk julli fa dañ koy sib moo tax bi ñu euh, rombee xejr rek ci comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci suuf suuf si insha allah maanaam su ndox ma nga xamante ne moom la ñu amoon ndox ma ndox ma nekkoon ci bërëb booba mooy waa sabut fa ñu nekkoon fa ñu leen alage ndox moom sax yenn bi saa sam def ni bu leen ci jàppoo waaye borom ko xamit dañ ne duñ ko sib voilà moo tax dañ koo jël wëggi ko seen gil kii dañ ne même bu même sax seen gilli mi boo leen mënee bu leen ko ci wëggi waaye loolu moom mooy mooy ne dañ koo sib rek voilà munuñu munuñu cee jàppoo wëgg nañ ci seen gëléem waaye munuñu cee jàppoo loolu li tax mooy lan mooy ne bërëb bu ñu mbugalee nit maanaam bërëb boo xam ne yàlla dafa mbugal ña fa nekkoon ngir mooy yàlla gu tar ak weddi yàlla nga ñu nekke woon maanaam bërëb booba nga fay def jëmmi mbir moomu loolu maanaam nga fay dem di fa julli def ko place booy dëkkee ak yu mel noonu loolu mooy li ñu si mais xaraamul naka noonu kon dañuy gis contraire bi ni muy nekkee bërëb boo xam ne nit ñi dañ faa nekkoon nitu yàlla yi ne fa def fa lu baax nga dem dëkk fa ngir nitu yàlla ba fa dëkkoon wala nga dem nekk ci wetam ngir nitu yàlla booba lu baax la maanaam bu dee lee lu la lu baax la lii du farata waaye lee lee xaraamu waaye lii du farata mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Isma'il ibn Abdullah ñëw di waxe Isma'il ibn Abdullah waaye lu ci ëpp ibn Isma'il ibn Abi lay wax dégg rahimahullah taala mooy Ismaïl ibn Abdullah ibn Abdullah ibn Uways maanaam ibn ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi mooy kon mbokk imaamu Malik la rahimahullahu taala doomu doomu seeru imam Malik la maanaam imam Malik di jaayam la moom jarbaatu imam Malik la Ah, rahimahullahu ta'ala Abu Abdullah kam mooy daaxantaam Abu Abdullah al-Asbahi al-Madani rahimahullah mi ngi ah, gane adduna 139e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi génn adduna 226e am nañu ne 227e année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa sallam takkoo woon ak imam Malik bii di jaayam jàngee ci moom Muwatta imaamu al-Bukhari rahimahullah suy solo xadis yi nekk ci Muwatta moom mii bokk na ci ñi muy jëlee ay xadis seen bokk na ci ñi waxoon ne ci lay jëlee seen ay xadis moom Ismaïl ibn Abi Uways nag imam al-Bukhari ak imam Muslim rek ka solo ci moom ci waa ashaabu kutubi sitta keneen ñoo maanaam waa ashaabu sunan solo wuñu ci Ismaïl ibn Abi Uways euh, rahimahullahu ta'ala qaala nee na haddathani Maalik gisoon nañ ko moom mooy ibnu Anas euh, imaamu daaru hijra euh, rahimahullahu ta'ala radiya anhu mun an Abdullahi ibnu Dinar te moom mooy Abu Abdurrahman al-Qurashi ah, dégg nga al-Adawi mawlaahum rahimahullah ndax lan la mawlaa la ci Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Abdullah ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu comme Naafi' la def moo leen goreel moo goreel Abdullah ibn Dinar moo tax gis nga sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu nam meloon maanaam jaamam yi da leen daan jël yar leen def leen ay nit ñu sell goreel leen moom noonu moom loolu la daan doxale te ñoom moo tax ay ponkal lañ ñoom ñëpp ay nga maanaam ay ponkal mag ñoo xamante ne euh, seenu mbaax seen ragal yàlla seenu cell kenn du ko euh, euh, du ko wuute moo tax kon moom ci taabii la bokk rahimahullahu taala gisoon nañu ne moom Abdullahi ibnu Dinar rahimahullahu taala moom di moom déggin lu bari ci Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu moom la ëpp lu mu dégg nekk noonu dégg na ci Seydina Anas ibn Malik ci Sulayman Yasar ak euh, maanaam euh, Sulayman ibn Yasar euh, moom moom frère la ci Ata ibn Yasar biñu gisoo léegi ñoom waa Madinatu Munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam ak ci Abu Salih ak Samman Zayyat ñu koy Zayyat rahimahullah ta'ala ak ñeneen ñu mel ni ñoom ci la dégg ci ñoom amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàngee ci moom bokk na ci imam Malik bi rahimahullahu taala comme ni ko gisee nii imam Malik jàngee na ci moom moom Shu'ba ibn al ñaari Sufyan yi mooy Sufyan euh, um, euh, euh, Sufyan as-Sawri surtout Sufyan as-Sawri rahimahullah ak Ibn Uyayna comme ku mel ne Warqa Warqa ibn Umar ak Sulayman tamit moom Euh, comme niñ ko gis moroomu ñoom imam Maalik la maanaam ci at boobu ci lañ gane adduna ñoom ñoom ñoom ñoom lay na saxlu et cetera quatorze quatorzième année ci lañ gane adduna rahmatullah alayhim euh, ak doomam doomi boppam Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar tamit jàng na ci moom maanaam solo na ci moom tamit lu bari ak Ismaïl ibn Jaafar ak euh, ñeneen ñeneen ak ñeneen maanaam moom wéetu na ci Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu moom rek moo solo ci moom hadith bi nga xamante ne moom la doon wax naan naha nabi sallallahu alayhi wasallam wa an hibati yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafay tere ku jaayee ku ku jaay al maanaam euh, alliance ku jaay alliance lien boobu ak di ko maye maanaam nit ki bu nekkee bu ko jaam la bu ko goreel bu ko goreele maanaam lien boobu am seen diggante xam ngeen ni dana mën a tax ba ñu mën a doon nante waaye lien boobu moom mënu ko wax ne comme man euh, saa yi man kii kii bu génne àdduna dama koy doon mu ne ko waaw maanaam comme ni waaw kay ma la alliance boobu bu defee yow alliance boobu nga am ko bu ko defee yéen ñaar après euh, su su su kii jotee su doon mu jotee yow nga doon na ko loolu man tamit nit ñi noonu mënu ko koo may itam alliance boobu kenn mënu koo maye loolu moom mooy mooy loolu coupe yu bare bari la demee ci ci actes yu mbir am na yu bari yoo xam xamante ne kenn mënu koo maye kenn mënu koo jaay comme par exemple euh, yaram nit yaram nit mënoo koo maye mënoo koo jaay ndax borom dala koo defal moomu ko alliance bi tam noonu la demee lien la boo xam ne yàllaa ko def seen diggante moomu ko koo jaay mënoo koo maye. ah. loolu maanaam. ah. mooy ki nga xam ne day jël këram. jaay ko ni. par exemple bu ma koy jaay mais bu da dëkk bu génnee ak loolu kooku ci. ah d'accord non boobu boobu moom ci beneen côté sax la la xaraam ah. maanaam xaraamul ci diggante boobu noonu ndax moom amoon na droit jaay kër gi ci jëmmi boppam génn dem yoonam. waaye euh, loolu leneen la tax moom mooy xaraar gi ci nekk. mooy bayul xaraar la mooy. njaayu euh, li nga xamante ne moom mooy euh, wor wor gi nga xamante ne moo ci nekk. voilà maanaam mooy mbir mi dafa leerul amul dara mu ci leer ndax ki nga jaay mbir mi mën na laa njëkk a dee amaa nag ki nga xamante ne euh, moom mooy euh, fii alors que fii fii nii li tax mu mu xaram benn muy relation bi nekk seen diggante moo tax mu xaram loolu li ko mënoon a comparer moom mooy tey par exemple euh, xar xar xar mi nga xamante ne day tëbu xar moom mu tëbu gi mënoo koo mënoo koo jaay mën nga ko maye nag wala nga yerele ko. waaye mënu ko mënu koo jaay maanaam euh, tëbu gi mënu koo jaay mën nga koo aale mën nga koo yerale voilà mais mënu koo jaay dafa xaram euh, beneen bi ci def waa waaye ci li gën a jege mooy yaramu nit alliance boobu li mu gën a jege jege jege mooy yaramu nit ki mënu koo jaay mënu ko may tey mënoo ne bàyyi ma may la sama yaram mënu ko wax munoo ne kaay sama karaw ma dagg ko bu ko defee ma jox la ko nga nga nga ak ko say karaw loolu mënoo ko wax mënoo wax ne eh, ma ma ma ma sama sama sama benn sama xol bi xam naa bu mu génnee àdduna mën naa la koo jox loolu mënta ne loolu li tax mënta nekk nag mooy ne mooy comme relation bi nii la dégg nga eh, waaw. Hmm. dégg nga euh, Hafiz al-Hafiz euh, Ahmad ibn Ali al-Asbahani rahimahullahu taala nee na moom Abdullah Dinar bi rahimahullah am na lu tolloog ñaar téeméeri xadis xaqiqatan euh, ci bu ñu xoolee xadis yi ni mu baax mooyee ci kutubu sitta deux cent quarante-quatre xadis ñoo ci ci ay xadis te euh, imam bi Abdullah ibn Dinar imam al-Bukhari quatre-vingt-quatorze la ci indi maanaam ci maanaam même yi baabu yi bu ñu boolee lépp quatre-vingt-quatorze fois dinañ gis Abdullah ibn Dinar bi bëri am jot nañ koo gis ay yoon daañ ko gisaat lu bëri inshaa allahu taala al imam ibn al-Athir rahimahullah nee na cent trente-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi ci la génn adduna euh, naka noonu bokk na ci siqaat ni nga xam ne noonu la ko a imam Ibn Hibban rahimahullah Euh, waaye imam Az-Zahabi moom dani cent vingt-septième année ci la génn àdduna moom affaire daf ne cent trente-sixième année la génn àdduna al imam Az-Zahabi rahimahullah ne cent vingt-septième année ci la euh, génn adduna am na beneen Abdullah ibn Dinar ci kutubu sitta moom du kenn rek moom moo tudd noonu am na keneen mooy Abdullah ibn Dinar al-Himsi kooku nag nekkut ku dëgër te al imam Ibn Maaja rek moo soloo ci moom euh, kii nag waa ashaabu kutubu sitta yëpp soloo na ci moom rahmatullahi alayhi mu ne an Abdullahi ibn Umar te mooy ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma tuddoon nañ ko léegi anna rasulullah ne naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala wax na ne la tadxulu bu leen dugg ala haa'ulaa'i ci gaa yi ñi nga xam ne al-mu'azzabiina ñoom la ñu mbugal mooy eh, mooy ashaabul hijr eh, comme ni alfaana kazzabat ashaabul hijr al-mursaliina ah dégg nga maanaam ñooñu hijr mooy ñi nga xamante ne Eh, ñoom ñooy ñi samut mooy ci samut dëkkoon man peuple boobu ñaan samut te ñoon yónni woon ko yent yàlla taale mhm. alayhi salaatu wasalaam foofu dëkkoon foofu moo tudd Hijr mi ngi nekke eh, eh, exactement côté Jordanie maanaam diggante Sham ak ak Hijaz bi foofu la nekke dégg nga am na nu nu mu tuddoon no mës nañ leen a wane man gis naa ne benn yoon mais tabax yu rafet a rafet la dañ jël kër yi yàq ko yàq ko yàq yoo xam ne yàq yu rafet rafet la dégg nga mos naa leen a gis mais yàgg na ci benn euh, euh, jour touristique la dafa instant bii ne maanaam euh, gis ci journal bi France 2 tegoor ko di wane ni seet ci mais tabax yu rafet la yoo xam ne moom ba léegi moom du daanaka man gisaatuma ko feneen ah yooyu te dañ kë xeer rek lañu yàq mu nekk ay tabax yu rafet kër yi noonu lañ ko doon defee waaye xaaju lañ leen xaaju. dégg nga fa axasat mu sayxa comme li alquran wax xaatu biñu leen xaat yuuxu bi leen malaaka bi yuuxu rek ñu daal di ñoom ñëpp ñu dee dégg nga loolu nag moo ñooñu nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne bu leen dugg foofa illaa ndere an takunu ci ngeen di nekk baa kii nag ñuy jooy maanaam euh, loolu moom mooy ne kon bu ñuy dugg ci bërëb boo xamante ne nit ñi maanaam foofu borom subhanahu wa ta'ala dafa mbugal ñëfa faa dugal dugg ak yëkkati maanaam di yëkkatiku di di di benn xeetu yëkkatiku di da ngaa waa war a dugg ngir ne mu war laa fàttali la nga maanaam ne ñii ñii daal ñii mën na laa dal loolu benn la bi ci def moom mooy ne gëm yàlla gi nga gëm yàlla moo tax yow nga mucc ci lii voilà ak yu mel noonu beneen bi ci def moom mooy la fait que yàlla borom subhaanahu wa ta'aala bindu leen ñoom teg leen place bii te yow bindu la ci place booba ci jamono jooja loolu tamit mu nekk beneen xeetu xéewal goo xamante ne borom bi subhaanahu wa defal na loolu yëpp moom moo tax ñuy mën a wax naan maam yooyu yëpp war naa man a tax ba nit ki bu fay dugg muy waaru ci yàlla ak it di di jooy léegi nag mu ne euh, kon bu leen fa dugg lu ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di jooy waa fa in lam fa in bu fekkente ne lam nekkoo leen loolu tamit dañ ci xamee tamit ne nit ki bu fekkente ne dafa dugg ci bërëb boo xamante ne euh, ay nit maanaam ak xéewalu yàlla dafa wàcc loolu dafa war a dafa war a dugg maanaam ci mbégte ci xalaat. maanaam ne daal dëgg dëgg fii bërëb la boo xam ne borom subhaanahu wa ta'aala def na fi xéewal te it jaamu yàlla yi maanaam maanaam voilà maanaam ja nay ja fii kat bërëb la boo xam ne bërëbu jaamu yàlla la moo tax bërëb boobu nga xamante ne mënoo faa dugg lu dul da ngay jooy mun a fayin bu fekk inte na lam takunu nekk waleen baa kii na di jooy falaata duxuloo bu leen dugg alayhim ci ñoom maanaam mooy lan mooy boo leen fa duggul di jooy boo leen fa duggul di jooy rek bu leen fa dugg loolu kon li muy tegtale moom mooy kon moo tax kon ñuy sib ku fa jullee ndax boo fa mëntu dugg di askan bi waxoon nañ léegi maanaam ñu sib ndox moomu ko ca jàppoo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere woon di jàppoo ci seen ndox moomu te loolu tamit te rek ci biir la waaye du ne ndox moomat sobe la waaye mbugal ma leen dam rek la ñuy bañ ma maanaam maanaam yow waroo takk ci ñoom loolu tamit dañ ciy tegtale ay nit ñu bon ñoo xamante ne dañoo yelloo mbugal nga gis ne ñii ci li ñu nekk moom boo muy dun mbugal da leen dal yow li gën a yomb yow mooy bu la dara takk maanaam loolu eh, moo tax moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ah laa yusibukum bu ko defee lu leen dal maa asaabahum la leen dal maanaam lii tamit dañ xamee ni bërëb yu mel noonu dagganut a dëkk wala ah waaw parce que mënoo saa su nekk ngay jooy maanaam mënoo foo toll di jooy loolu <laughs> ndax képp ku fa dëkk da am benn jamono. jooy ji arrêté ah voilà dégg nga naka noonu bërëb yooyu du dagal nit ki di fa jullee kon lu dul muy jooy maanaam ah, wala boog dañuy sipp mu koy jullee ngir ne saa yu koy war di jullee daa war di jooy te beneen mbir mi ci def moom mooy ne munoo saa munoo assuré ne sa julli yëpp yaa ngi koy dugg dangay jooy kon loolu yëpp moo moom moom la xaris ah, bi di eh, di tegtale loolu moom moo tax maanaam bërëb yooyu kon dafa nekk loo xamante ne dañu ko dañoo sib ku fay jullee loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi naka noonu indi hadith bi ci buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indi waat hadith numéro 3383 3381 4419 4420 ak 4702 imam Muslim indi na ko hadith numéro 2980 ñaari yoon euh, niki noonu imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko euh, moom indi na ko fukki yoon wala boog euh, fukki ak benn ci musnadam rahimahullahu taala kon hadith bi bokk na ci nga xamante ne muttafaqun alayhi la imam al imam Muslim rek mu ñoom ñoo ko solo rahmatullahi te ñëwul ci sunan yi mu ne baabu salaati fil bi'a baabu julli as-salaatu na euh, baabu buntu as-salaatu julli fil bi'ati ca Euh, jàngu ba mooy jaamukaayu yàlla yi nasaraan yi mooy biir dégg nga mu ne kon mooy église rek lan moom moo ci aju ndax dafa xaraam ñu julli fa ndax dagan nañu julli fa ndax dañoo sib ku fa julli loolu moom mooy àtte bi euh, loolu nag benn li ñu war a xam mooy dugg fa maanaam dugg ci église waruta am lu dul maanaam fekk daal loo fay def maanaam dem noonu rek. amma di dem di fekk seen jaamu yàlla yi maam seen meeseeg yooyu loolu moom dafa xaram ngir ne bokkaale yeen fay nekke lool moom moom ngi boo xamante ne nit ñi dañ fay bokkaale ñoo yam yow mënoo dem beneen bi ci des moom mooy ne euh, bokk na ci li nga xamante ne moom lañ fay moom boo ko duggee nag ngir ne dafa am soxla boo fa am wala boog julli jot na amoo fenn foo julli fu dul foofa nga julli fa waaye bu boobaa bul julli mukk nga jàkkaarloog li nga xam ne moom mooy seen xërëm yi mooy statues yi ñuy tabax dégg nga mu ne waqaala wax na Umar man sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anna naka ñun laa nadxulu duñ dugg kana isakum seen église yi duñ ci dugg seen jàng yi min ajli ngir sababu ak tamasil mooy euh, statue yi ngeen fi def allati yi nga xam ne fiihaa nekk na ci as-suwaru mooy jëmm yi maanaam statue yi du jëmmi statut bi mooy problème mais statut bu dee day melal maanaam tamasil mooy loolu mooy loo xam ne day melal euh, jëmm te jëmm yi mi melal mooy jëmm luy dund moo xam ab rab la wala yu mel noonu waaye luy dund rek waaye bu dee day melal ab nit muy gën a garawati encore dégg nga mu ne euh, dégg euh, kon loolu moom mooy waxu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu daal di e, waxu e, Seydina Abdullah ibn Abbas maanaam e, Seydina Abdullah mu ne kaana nekkoon na ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma muy Seydina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu yusalli daan na julli fil bi'ati ci ci jàngu ba illa des bi'atan jàngu boo xam ne fiiha nekk na ca tamasil ay statue foofu rek la daanul julli maanaam ngir kon yooyu euh, du ne dafa jëmmi du ne dafa xaraam nga jullee fa déedéet dagan dagan na nga mën faa jullee wala boog julli ga astaghfirullah maanaam dafay xaraam nga julli fa waaye julli ga du yàqu tey boo xamante ne da ngay jàkkaarloo tamasil di julli te yàlla rek tax laa jóg loolu gisoon nañ ko ci buntu bi ñu weesu bu boobaa julli gi du yàqu waaye nag dañuy dañu day xaraam nga daal di jullee foofa ngir jàkkaarloo ak bërëb yi wa no bërëb la yoo xamante ne ci cosaan waroo faa dugg su dee defoo fa dara comme ni nga xamante ne noonu lañ ko euh, gise woon léegi am maa nag julli gi moom euh, euh, comme niñ ko gise xanaa bi lay rahmatullah daa iman dañuy wax ne dafa xaraam am maa ñeneen ñi te dañuy wax rek dañ koo sib dégg nga rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala bil isnad al-muttasil fi awwal al-kitab la haddathana Muhammad te moom mooy Muhammad ibn Salah al-Bikandi rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah mooy daa ko ndawal dañu wax Abu Ja'far as-Sulami al-Bikandi rahimahullah moom Bukhari la tamit comme imam al-Bukhari euh, rahimahullahu ta'ala moo tax bokk na ci sëriñam yi gën a mag rahimahullahu ta'ala mi ngi gën a adduna moom comme niñ ko waxe woon ci jëmmi bis guddi gi nga xam ne moom la Sufyan ibn a at-Tawri génn adduna mooy 160 yi ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi génn adduna Eh, juróom-ñaareelu fan ci weeru safar deux cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa al-Bukhari rek moo solo ci moom maanaam moom euh, moom Bukhari la ah comme moom comme imam al-Bukhari rahimahullah euh, moom Muhammad ibn Salam al-Bikandi moom moo waxoon ne naa ci ñeenti téeméeri sëriñ mokkal naa lu tolloog juróomi junni ci ay hadith yoo xamante ne moom fekk na imam Malik gis nit ñi di jàngee ci moom waaye moom déggut imam Malik jàng dara foofu ni mu nekk aada imam Malik comme niñ ko doon waxe ah rahimahullahu ta'ala na moom tamit nee na naa quarante mille ci euh, sàkku xam-xam dépensé yeneen quarante mille ci tasaare xam-xam waaye ak a ma yokkat yeneen quarante mille ci tasaare xam-xam dégg rahimahullahu taala moom mu ne qaala axbarana abdah te moom mooy uh, abdah ibn sulayman al-kilabi rahimahullahu taala dakkatam nekkoon abu muhammad al-amiri al-kufi kufi la moom kufi ku ku waa kuufa la rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 187 année uh, ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk ko xam ne comme li imam al-Ajli wax rahimahullah borom maanaam jàngkatu alquran la woon nekkoon nit ku sell euh, rahimahullahu euh, taala ànd ak loolu yëpp comme ni imam az-Zahabi tamit wax rahimahullah ci moom ne borom bi da koo nattoo woon nag mu nekk ku ñàkk nag ñàkk gu tara tara tara waaye nit la koo xamante ne jaamukatu yàlla tam bu màgg la ànd ak loolu yëpp euh, rahimahullahu taala dégg nga moom euh, mu ne an moom xadisam ñu ngi ci kutubu sitta an Hisham ibnu Urwa moom mooy ibnu Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi rahimahullahu ta'ala Abul Munzir mooy dàqantalam wala boog Abu Abdullah wala Abu Bakr mi ngi génn àdduna comme niñ ko gisoon soixante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci sëriñu imaamu Maalik mi nekk ci sitta an abi mu jëlee ci baayam Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi moom ci vague génn àdduna quatre-vingt-quatorzième année tamit ci la bokk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gane àdduna vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xilaafa Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu kon da ngay gis ne daanaka maanaam moom bokkutoon ci saxaaba yi donte magam Abdullah ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu anhu moom ci saxaaba yi la bokk ansaar yi ci saxaaba yi génn yi yi teel a maanaam moom moo njëkk gën a adduna ñaareelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom Sayyidina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu ñoom ñoo ñoo njëkk gën a adduna ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon Sayyidina Urwa ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhu ci wa ci Euh, fuqaha as-sab'a yi la bokk tamit juróom-ñaari borom moom fiqh yu mag yooy nga xam ne ñoo nekkoon madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam nekkoon jaamukatu yàlla bu mag nekkoon ku sell moom ne bu ñu wax Urwa ibn Zubayr maanaam ay waxam tamit dañ dañ koy bàyyi xel ci téere yi fiqh yi nga xam ne mutawwalaat yi lañ maanaam yu yi guddal yi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax naka noonu téere xadiis yi gis nañ ay xadiisam yu bare bare bare naka noonu Euh, gis maanaam bokk na tamit ñi nga xamante ne ci waa ahlu tasawuf dañuy faral di nettale ay waxam ak ay nettaleem maanaam euh, kon mu nekk tamit euh, niki noonu léeg-léeg ci borom xam-xamu tafsir yi tamit léeg-léeg ñuy toxal ay waxam lu bari rahimahullahu taala an Aisha mooy ummul mu'minina radiyallahu taala anha di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa mi am denc fekk mi ngi am juróom benni at maanaam moom mooy moom. bi muy génne àdduna ndax euh, mu ngi dem euh, ma nga sëyi ji te euh, fekk boobu ca Madinatul Munawwara la sëyi ji fekk boobu mi ngi am juróom-ñeenti at maanaam ci fukkeelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom maanaam ginnaaw risaala gi maanaam ñett ñetti at laataa gàddaay gi moom juróom-benn at la moom maanaam kon mu ngi amoon juróom-ñeent maanaam moom kon risaala nubuwa gi bi maanaam risaala gi bi mu ñëwee ca at ba ca tegu ci la doog a gane àdduna ah mu am juróom-ñeente juróom-benn wala boog ah, déedéet ñetti at après wala ñeenti ndax moom juróom-benn at la am bi nga xamante ne ci lañ koy denc te booba ah, fukkeelu at bi la maanaam kon ñeenteelu at waa ci la gane àdduna moo tax ah, moo doon wax naan sayyidat Khadija radiyallahu anha man gisuma ko waaye moom laa gën a fiire waaw waaye li muy tekki rek wala xamuma ko waaye moom laa gën a fiire waaye loolu tekkiwul ne xamu ko gisu ko waaye ndax mënut ko bañ gis mënu ko bañ xam li muy tekki mooy euh, gisu ko xamu ko en tant que wujju loolu lay wax waaye moom la gën a fiiré ah ci jigéen ñi euh, moom euh, sayyidat Aisha radiyallahu kon mi ngi dem sëy ji ca Madinatul Munawwara juróom benn jur ñett maanaam ñu fekk mi ngi am juróom ñeenti at ca Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam moo tax mu naan ci weeru Shawwal yéen da ngeen di wax naan weeru Shawwal mooy weeru koor kenn du ci Eh, maye kenn du ci sëy man ci lañ ma maye ci laa sëy je maanaam te kon <laughs> loolu <laughs> ah ci weeru Shawwal la am lañ ma maye ci bi bi may sëy ci weeru Shawwal la woon am ah. dégg nga moo <laughs> moom eh, eh, bokk na ci ñi nga xamante ne tamit ñoom ñoo ëpp li ñu solo ay hadith ci hadith yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax musnadam deux mille deux cent hadith la maanaam moom mooy moom lañ solo ci ay hadith muttafaqun alayhi cent soixante-quatorze la cent soixante-quatorze hadith yoo xam ne imam al-Bukhari ak imam Muslim ibn rahmatullah ma bokk nañ dëppoo solo ko euh, mu imam al-Bukhari rahimahullah mi ngi wéetoo ci cinquante-quatre hadith ci hadith moom sayyid Aisha ta'ala mi ngi wéetoo ci soixante-neuf hadith ci hadith sayyid Aisha radhiyallahu ta'ala anha mi ngi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam looloo li gën a wér wax ji Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko jullee ñi ngi ko rop ci Baqi al-Baqi al-Gharqadi foofu ca Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wa salaam bokk na ci ngëneelam te doy na ngëneelam mooy ne néegam foofu la ñu rop yonent bi sallallahu ak ñaari ñaari eh, weer yi nga xamante ne ñoom Euh, ñoo ko wë ñoom ñoo ñoo ko waroon ñoo àndoon ak moom muy Seydina Abubakar ak Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom nee na an na naka ummu salamat mooy sayyidat ummu salama radiyallahu ta'ala anha moom zakarat dafa tuddoon li rasulillahi ñeen dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam kanisatan maanaam ak jàngu maanaam église boo xam ne ra'at ha daf faa gis bi ardil gis ko bi ardil xabasa ci suufu xabasa maanaam loolu kom ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee bokk na ci liñ moom mooy su fekkente ne am loo xamante ne dem maam da ngaa dem tukki ji fenn wala nga dem foo xamante ne xamu fa nga gis fa loo xamante ne dalaa jaaxal loolu nga bàyyi ko xel bokk na ci li nga xamante ne tamit maanaam loolu bokk na ci li liy wax di am maanaam bàyyi xel mbir mi ak di settantal li nga xam ne moom la ñuy gis euh, loolu benn la beneen bi ci des moom mooy tudd gi mu ko tuddal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy ne soo gisee loo xamante ne mbir mi jaaxal na la Euh, nga daal di dem ci yenn maanaam nga dem fekk borom maanaam nga gis borom xam-xam mu nga wax ko ko nettali ko ngir mu leer lan la la nga xamante ne moom moo ca aju te moom mooy li nga xam ne moom moo ciy gërëm loo borom bi subhaanahu wa taala mu ne yuqaalu laha mm, mu euh, mu ne yuqaalu dañuy wax laha ñeel ko Maria maanaam moom la ñuy wax euh, maanaam ñu ñu wax ko ko tamit mu ne fa zakarat moom mu daal di tudd la ñeel ko Mara at li mu gis fii ci moom mi nag su ndax sayyidat Maariya tamit radiyallahu ta'ala anha mooy al-Qibtiyya euh, euh, euh, dégg nga mu daal di wala boog bërëb bi bërëb bi moo tudd noonu moo tudd Maariya dégg nga moom mu daal di tudd li nga xamante ne moom la ko gis ndax moom ak Ummu Habiba bokk maanaam Ummu Habiba radiyallahu ta'ala bint Abi Sufyan mooy Ramla radiyallahu ta'ala ñoom ñoo gis bërëb ñoom ñoo gisandoo lool comme niñ ko gisoon ñoom ñoo tuddoo lool ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais bërëb bi nga xamante ne foofu la gis mbir mi foofu mu tudd Maria maanaam ca kanisa ba mu daal di koy wax nee na ñu tuddal ko yenn mun ne mu wax ko ba mu ko tuddalee ba mu gisee la mu fa gis mi nag su waree ci ay ci ay euh, tab maanaam ci ay ay ay ay jëmm maanaam yu ñu fa ay statue dégg nga fa qaala ma rasulullah ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wasallam ne yooyu ulaayiki gis nga gaa yooyu mu ne ko waaw mu ne qawmun aw nit lañ xam ne iza maata su deewee fiihim ci ñoom al abdu jaam as-salih bu aji sell aw wala boog ar-rajulu waaye as-salih bu sell maanaam loolu sakk la rek ci riwaaya maanaam ci maanaam nit ku sell wala jaam bu sell bu euh, ba deewee banaw dañuy tabax ala qabrihi ci kaw bàmmeelam masjidan sujudukaay maanaam mooy mooy dañ fay tabax dañuy jël bàmmeel bi euh, tabax fa foo loo xamante ne dañ fay jaabu di ci di ko sujuutal di sujuutal jëmm gi ngir ne ñu jàpp nañ ni nit ki daa sell maanaam te ñoom faw comme nga xam ne moo comme ni nga xam ne noonu lañ koy waxe ma ah, li alxuraan dañ naan ma na'buduhum illaa li yuqarribuna ila allahi zulfa jaamuwuñ leen lu dul xanaa ñu jege ñam maanaam loolu mooy ne ñoom noonu lañ doon def bërëb boobu lañ doon sujjóot ngir mën koo jaamu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon waaye euh, tekkiwut ni ñoom dañoo am jàkka gu ñuy def ndax wax nañ ne la baatu jàkka maanaam comme ñun ni ñuy wax jàkka loolu ñoom amuñu ko woon ñoom kanisa lañ daan wax ay biya maanaam église la ñuy wax du ñu wax mosquée du ñu wax masjid maanaam kon ñoom place boobu ñu lañ daan jàppee di fa sujjóot moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ci seen église yi maanaam boo xoolee sayyidat Ummu Salama radiyallahu anha li mu wax mook sayyidat Ummu Habiba radiyallahu anha li ñu wax mooy ne foofu la nekk maanaam ci seen biir église yi ci la gis mbir moomu maanaam kon li mu tekki mooy du église bi moo am jàkka maanaam moo jàkke ne maanaam du du waxut ne mais li muy wax moom mooy euh, yañ fay maanaam yi nga xamante ne ñoom ñooy te loolu da koo jaaxal parce que moom jàppoon na ni eh, xam ngeen loolu ñu bari dañ koo jàpp ci jullit ñi jàpp nañ ne dañ naan sax ñoom ay religion monothéiste de maanaam ne benn yàlla la ñuy jaamu mais en réalité jaamuwuñ benn yàlla ñoom dañuy jaamu dañuy jaamu yu baree bare voilà déjà ne serait trinité bi ñuy wax rek déjà dindi na le fait ñuy wax ne kenn la ñuy jaamu beneen bi ci def moom mooy yu mel nii mooy li yenente bi sallallahu alayhi wasallam xam ne nit ku sell ci ñoom bu génnee àdduna léeg-léeg dañ koy tabaxal statue bu ñu ñëwee euh, taxaw ci kanam statue bi xam ngeen yéen ngi fàttaliku temps yi rek Jean Paul II am na euh, euh, lu ñu ko tabaxaloon fii ba waa France naan dañ koy dindi ba waa Pologne ne dañ koy yóbbu ñoom ci seen dëkk ah voilà ñoom dañ leen di tabaxal ay statue loolu nag ñoom seen aada la yi dañuy faral di def noonu ñoom dañ koy faral dañ koy dañuy dañuy tabax Euh, ay statut pour ñooñu bu ñu ñëwee nag ci ñooñu nag ñu di leen vénérer di leen màggal di leen jaamu loolu moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam di wax waaye waxut maanaam comme niñ ko gisee woon li ngaal Baydawi ak ña rahmatullahi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoo xaas ibn Hajar moom euh, Badruddin al-Ayni al Abul Walid al-Baji al-Hafiz ibn Abd al-Barr ak ña rahmatullahi maanaam ne mbir mi loolu lay tekki waaye tekkiwul maanaam ne jàkka joo xamante ne nitu yàlla maanaam dañ koy tabax ci wet nitu yàlla wala boog nitu yàlla gu nekk ci jàkka ji loolu taxul ñuy wax ngir ne euh, loolu su amee loolu su amee dañ koy isolé dañuy xab xabru bi ci anam goo xamante ne nit ki buy julli du julli jëm jëm te loolu bokk na ci li koy tegtale comme niñ ko gisee woon yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam bàmmeelam noonu la mel te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom boo demee Madina. tul munawwara ala saakini afdalu salaatu a salaam ah da nga fay fekk ah da nga fay suñ ko te ci jumaa ji la ne maanaam nit ku dugaloon ci cosaan waa dañ ko ko ci ginnaaw bi mooy tegtal ne naa nekk buñ ko maanaam euh, ndax ña ko fa euh, ci jamonoy salaf lañ ko fa defoon maanaam jamono jooju lañ ko fa defoon te benn borom xam-xam ci ginnaaw gi ñëwul ne nañ ko dindi. te bu doon loolu la bu maanaam bu doon comme ni ñu ko gisee woon bu doon ne moom rek moo ko jagoo Seydina Aboubacar ak Seydina Omar radiyallahu anhuma dañ leen di toxal nañ naan ah kon nag comme que yéen bi yeneen bi rek ko jagoo ñu rob la foo xam ne jàkkaa fa ah, kon yow xaar leen yéen ñaan nii nañ leen fi jëlee ak yu mel noonu waaye comme que daliwut noonu loolu mooy leeral ne ñoom loolu mën naa ne ak yeneen maanaam masala boobu maanaam gisoon nañ ko ci eh, ñaari jotaay ci ginnaaw Eh, ba leerloon nañ ko wa lillahi alhamdu wal minna mu ne kon ñoom eh, wa sawwaru ñu bu ko defee ñu ñu daal di melal nag ñu daal di melal fii fii ca jag biir eh, ca ca la ñu sujjóot maanaam ci ci bàmmeel ba tilka suwar yooyu le jëmm moo tax tekki ne ulaayika ñooña siraarul xalqi ñoom ñooy yi ci mbindeef yi ci mbindeef yàlla indallahi fa buur yàlla ngir ne yéefér ñi nga xam ne ñoom ñooy bokkaale yàlla ak ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla maanaam te bokkoon ci waa ahlul kitaab ñoom ñoo yées ci mbindi fi comme ni ko alquran waxe innal ladina kafaru min ahlil kitaab wal mushrikiina fii naari jahannama xaalidina fiha baba daat yi teg ne ulaa'ika hum sharrul bariyya ñoo ñoo yées ci mbindi fi dégg nga mu ne hadith bi kon imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi woon na dina ko indiwaat xadis numéro 1341 ak 3873 imam Muslim indi na ko xadis numéro 528 imam An-Nasa'i xadis numéro 704 la ko indi imam Ahmad ibn Hanbal xadis numéro 24500 liga 24252 la ko indi euh, kon waa ashabu kutubu sitta kon maam lay gis ne ci Sahih imam Bukhari imam Muslim moo gën a imam An-Nasa'i imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibn Maaja rahmatullah alayhim ñoom solowuñ ko rahimallahu al-jami' mu ne baabun waxoon nañ la ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala saa yu waxee baabun wax buntu te waxu euh, euh, li tax mu euh, mu indi maanaam fii fii day gis xadis bi déjà bala ñoo romb lool xadis bi da lu tax ban rapport la am ak ak ak ne war nañoo mën julli ci biir armeeru ci biir église waa wala parce que église bërëb la boo xamante ne comme day am yu mel noonu parce que ñaare église néewaan na église booy dem doo fekk lu mel noonu ay statues loolu mooy ne julli foofu noonu dañ dañ koo sib boo loolu julli foofu dañ koo sib bu fekkente ne nag euh, amoo foo jullee fu dul foofu nga dugg julli foofu loolu nag moom mooy saal bi mu ne pièce bi mu ne am am am am loolu moo tax pièce bu yooyu nekk dañuy sib nga julli fa am moo église bi maanaam sibuñu ko ngir jëmmi église bi moo tax imam al-Bukhari rahimahullah indi eh, asar yi bu sayyidna Abdullah ibn bu sayyidna Umar ibn Khattab bi radiyallahu ta'ala anhuma bu sayyidna radiyallahu ta'ala ak bu sayyidna Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma moo tax mu teel mu indi yooyu ba noppi dooga indi hadith bi ngir wax ne dafa am tekkantal rek place bi maanaam li tax ñuy bañ ku jullee foofu mooy jëmm yooyu fa nekk mooy statut yooyu fa ngi dégg kon boo demee ci place boo xamante ne statut yooyu fa nekk itam day doo doo maanaam julli fa dañ koy sib waaye kenn waxul ne julli gi maanaam boobu julli julli gi day yàqu julli gi dina baax loolu moom moo tax soo amul foo foo fooy mën a jullee nga doo fa julle maanaam foo boo amul feneen nga dem jullee foofu loolu mën naa nekk waaye nag am maa di fa dugg comme ni ñu ko waxee léegi di fa dugg ngir euh, leneen di taxawaaru rek loolu moom loolu moom jullit du ko def beneen bi ci def mooy mënoo faa dugg ngir euh, di xa maanaam di fekk seen seen seen caaxaan yi ñuy def seen weeseeg yooy non loolu non seulement dafa xaram ngir jëmmi boppam mais dafa nekk leneen mooy jàppale ni maanaam da ngay ci lañ ne dégg moo tax ab jullit du masalan tey du du célébrer mariage foofu église abadan ah dégg nga naan <coughs> soxna si nee na euh, masalan moom bëgg nañu def euh, mariage jàkka ji waaye nañ dem église ba def fa mariage téedé dégg nga <coughs> euh, kon loolu moom maanaam boobu la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala doon wax waaye kon ne mëneef na faa julli waaye nag julli gu foofa dañ koy sib mu ne baabul bunte ngi nii waxoon nañ la ne imam al-Bukhârî rahimahullahu taala saa yu indee baabul ne lii buntu la ah rek xamal ne maanaam te waxul indiw ko xamal ne dafa am hadith bi muy indi dafa am rapport ak buntu bi nga xamante ne moom la euh, weetu te loolu moom mooy lan mooy jëmmi mbir mi ak ku mën a doon su fekkente ne statut yi dafa am fenn maanaam loolu la ci ne ab maanaam du rek église bi moo am problème boobu mais fépp fu am statut moo am problème boobu te li tax mooy surtout que bu dee statut yi da nga koy jaamu boobu moom ak ña ne dañuy jaamu statut yooyu loolu moom maanaam comme tey loolu bu boobaa day daal di yeneen yi de fi dugg comme fii fii fii bouddhiste yi ne comme fii ñeneen ak ñeneen nekk maanaam foo xamante ne dañ koy def seen statut day xaraam nga eh, maanaam nit ki di fa dugg ba mu des su fekkente ne manul leneen lu dul loolu comme par exemple mooy amul pexe loolu moom moo tax kaaba gi ànd ak ne euh, seen yàlla yaa nga fa woon yeneen bi saa xam dafa daan julli dafa daan julli ndax mënu ko mënu mënu ko faa julli loolu xam moom mu daan continuer di julli foofu waaye jëmmi di moo tax ba mu amee possibilité gindi ko moom loolu la njëkk def maanaam loolu la njëkk def dem toj leen gin génne leen ñoom ñëpp loolu la njëkk def dégg nga te bu boobaa tamit kër gu am statut néeg bu am statut ñoo yama ah, même acte boobu la ñuy yor sib dañuy sib mu jullee fa mais nag bu ñuy jaamu statut parce que am na différence entre statut yi ci jëmmi boppam le ko mu xaraam ak le mu nekk xërëm bu ñuy jaamu bu nekkee xërëm bu ñuy jaamu moom munoo taxaw ci kanam di fa julli waaye nag su fekkente ne amuloo benn bërëb boo julli fu dul foofa loolu di nga mën a julli waaye ba tey dañ ko sib am dañoo sib loola comme niñ ko gisee ci buntu wii ñu weer amaa su fekkente ne mën ngaa julli feneen bu boobaa day ràññee fu nga dem julli ji feneen rab bu dee loolu xërëm la am amaa su dul xërëm nag maanaam ab statut la rek gaa yi dañuy rafetal te comme bëri na julli ñu sàggan ñu bari xamuñu ne statut dafa xaraam wala boog xam nañ ko mais garawul ñoom dañ koy teg ci seen décoré ko di rafetal seen kër bu boobaa mu def na faa jullee dana dagan nga jullee fa mais nag dañoo sib ku fa jullee dégg nga moo tax imam al-Bukhari rahimahullah qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab li haddathana Abul Yamaan te moom mooy sëriñu boobu mooy al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani al-Himsi rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi gi gane adduna cent trente-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al rek solo na ci moom lu bare bare waaye moom rek la nekk sëriñam ñeneen ñi ci des ñëpp maanaam muy waa ashaabu si sitta maanaam ñeneen ñi ci des ñëpp solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante maanaam seen sëriñu sëriñ la moom rek la nekk sëriñam euh, direct rahimahullahu taala qaala nee na axbarana Shuayb foo xoolee haddathana Abul Yaman dañuy gis axbarana ah, Shuayb daf ci bëri maanaam bu dee ci Shuayb la an Zuhri lu tax parce que loolu nusxa la tamit ndax Shuayb bi mooy Shuayb ibn Abi Hamza al-Qurashi rahimahullahu taala mooy Abu Bishr mooy daakantalam Abu Bishr al-Qurashi al-Himsi moom tamit Himsi la rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 162e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama euh, moom dafa solo ay hadith yu bari ci imam az-Zuhri Abul mooy Naafi' rahimahullah dafa solo hadith yooyu maam nusxa boobu ci moom dégg nga mu ne an az mu jël ci Zuhri Muhammad Muslim az-Zuhri mooy Ibn Shihab ñoo moo gën a siiwee ci maanaam ci ñaari ci az-Zuhri wala Ibn Shihab rahimahullahu ta'ala mais moom dàqantalam Abu Bakr la al-Madani euh, rahimahullahu ta'ala waaye mi ngi tudd Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah ibn Abdullah ibn Shihab maanaam moo tax ñeenteelu moom boobu ñu naan ko Shihab mooy moo tax ñu naan ko Ibn Shihab muy Ibn Shihab ibn Abdullah ibn al-Harith ibn Zuhraka mooy maamu mu bokkal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu ci wàllu. yaayam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy sayyidina Muhammad di doomu Aminata Aminata di doomu Wahb dina Wahb di doomu Abdu Manaf Abdu Manaf di doomu Zuhrata loolu foofu lañ bokkee mook yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàllu yaayam Zuhrata boobu di doomi Kaab Kaab boobu doomi Kilab boobu euh, Zuhrata di doomi Kilab Kilab boobu mooy maami yonent bi sallallahu ci wàllu baayam mooy Kilab ibn Murrata dégg nga ibn Kaab ibn Luway ibn Ghalib dégg kon ñooñu euh, foofu lañu bokkee Euh, dégg nga gisoon nañ ko fi mu bokk ñu Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu fi mu bokk Seydina Abu Bakr mooy ci mu Murratab bi mooy di doomi Kilab Kilab Kilab maam kilaat di doomi mu Murratab boobu la bokk Seydina Abu Bakr comme niñ ko gisoon sànq amma fi mu bokkee Seydina Umar mooy Kaabu bi ci tegu mooy juróom-ñetteelu maanaam di Kaabu dégg nga kon foofu lañ bokkee moom sidna ah, moom kon al imam az-Zuhri rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moo doon nu fuqaha as-sab'a yi ci Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaam nekk xaafisu jamono nekk tamit imam bi nga xam ne imam Malik rahimahullah lu bëri bëri bëri la jàngee ci moom imam Malik kese ñoom Layth ibn Sa'd ñoom Sufyan ibn Uyayna Abdullah ibn Mubarak ñoom Ma'mar ibn Rashid ñoom imam al-Awza'i ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah al jami waa adduna bi ñoom boo xoolee ñoom ñoo jàng ñoom ñi gën a ci adduna bi ñoo nekkoon ay taalibe moom imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala nekkoon na sëriñu ñu ko mag fuuf ah comme Abu Salih ah ñu nekkoon na tamit sëriñu ñeneen rahmatullah al jami' mu ne qaala nee na akhbarani Ubaydullah ibnu Abdullah ibnu Utba moom la ñu wax mais Ubaydullah ibnu Utba gis nga Zuhri moo jël ci moom mu ne Ubaydullah ibnu Abdullah ibnu Utba te moom mooy ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala anhum Euh, moom mooy Abu Abdullah mooy daa xatam al-Huzali moom it ci vague quatre-vingt-quatorzième année bi ci la bokk ñi génn àdduna ci quatre-vingt-quatorzième année bi ca Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam moom it ci ñooña la bokk rahimahullahu ta'ala euh, bokk ci fuqaha as-sab'a yi ci juróom-ñaari borom xam fiqh yu mag yi ca Madinatul Munawwara jamono tabi'i rahmatullahi alayhim anna Aisha waxoon nañ ko léegi ummul mu'minin radiyallahu anha wa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu lii moom moo tax hadith bii nga gis ñu numéro ko 435 ak 436 ndax ñaari ndax hadith li ñuy bàyyi xel mooy saxaaba bi comme ñaari saxaaba yi ñoo ko lool moom moo tax mu nekk ñaari hadith ñu compter ko ñaari hadith mu ne qaala ñoom ñaar ñëpp nee nañ lamma ba nga xam ne nazala wàcc na bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah euh, dégg nga ta ta tafiqa maanaam mooy ah, ay ay mm, mooy dégg nga nee na tafiqa dafa daal di jóg yeewu yat yatrahu daal di sànni xamisatan lahu xamisatan moom mbàjj mi loolu mooy mbàjj mi loolu ñëw ko ala waji ci xar kanamam hmm? waaw dégg nga moom la moom la moom la moom la moom la moom la sànni ci ci kaw mbàjj moom mooy bi nga xamante ne moom la euh, feebare feebaram bu metti boobu dégg nga alaawa ji ci kanam fa isax tamma saa yu demee ba nekk ba euh, jàq dëgg-dëgg jàq bu jàqee dëgg-dëgg jàq biyaa ci moom kashafaha daf koy daal di wuññuwaat dindi ko an waji yi wëlli xar kanamam maanaam mooy jamono jooju nga xam ne ci la feebar bu metti bi wàcc du woon waaw du woon alxuraan ci bopp mais maanaam feebar bi lay wax feebaram bi mooy jamono xam nga bi gisoon nañu gisaat ko mooy jamonoy feebaram bi yéen a bi mu demee ne nañ nañ indil ndox nangam nangam hadith bi la bi nga xamante ne ñëw na nee na mu daal di ba mu nekkee ci njàkk gu mu gu tar nga xamante ne su jàkkee day jël euh, euh, euh, mbab ji mi teg ko ci xar kanam gi bu demee ba voilà bu. waaw bu bu demee ba ba tara tar tar mu di koy dindiwaat fa qaala mu ne wa huwa moom nag fekk fekk mi ngi nekkoon kazaalika ci xaal boobu maanaam xaal bi nga xamante ne moom la nekke woon maanaam ci fekk tàngoor tar tar woowu loolu moom lañ la waxoon ne la juróomi fan laataa i génn adduna la xewoon xew-xew bii nii moo tax mooy xadis bii moom mooy xadis bi ñu romb léegi mooy xadis sayyidat ummu salama bi euh, ak sayyidat ummu habiba bi radiyallahu ta'ala anhu jami maanaam ñoom ñii lii moom jëmmi hadith bi la maanaam même xew-xew te mi ngi amee juróomi fan laataa gadda laataa yéen di sax xam di génn àdduna te moom mooy bis bi mu waxaalee ne Seydina Abubakar radiyallahu anhu bu ma doon jàppee keneen xarit moom laa koy def xarit mooy jëmmi fan boobu jëmmi bis boobu la nga mu ne laanatullahi rëbbum yàlla mu yéen di sax sama yàlla na daal ci kaw yahudi war nasaraan nasaraan mën naa nekk ñaan mën naa nekk xabaar bu dee xabaar la na bu dee ñaan laaj tar na ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ñaan day dal loolu tamit day tekkale ne dagan ñu mën a rëbb ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, yéeféer yi maanaam comme laanatullahi alal kaafiriina comme ni di ko alxuraan wax yi rëbb yi na dal ci kaw yéeféer yi maanaam tey mën naa dagan nga ni yàlla na yàlla rëbb yahuud wala yàlla na yàlla rëbb nasaraan yi wala yàlla na yàlla rëbb majuus yi wala yu mel noon loolu mën naa nekk li ne mooy nga ni diw sàngam yàlla ko yàlla rëbb fekk mi ngi dund loolu man ne keneen ku dagana rëbb mooy koo xamante ne euh, alquran wala ñëw na leeral ay mbirum ci lu leer ci luñ mënta duti ci ne kooku nit sawara la yéeféer la ci naafeq la ci loola la dee nga rëbb ko ànd ak loolu yëpp rëbb bokkul ci jikko yu baax yi te yonent bi wax na ko sallallahu alayhi wasallam wax na ko Seydina Abubakar radiyallahu la anan wa siddiqan la yastami'ani nekk rëbbkat koo xam ne fu ñu la fekk yaa ngi rëbbaat fii yonent bi maanaam euh, hadith bi day wane ni rëbb baax na maanaam rëbb gi jaamu yàlla la leen lekk ndax ña nga ko war a defal ak circonstance ya tax nga def ko léeg-léeg day nekk jaamu yàlla comme fii ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam defee waaye léeg-léeg mu nekk loo xamante ne maanaam am naa dëkk ci lu ñu waxal nga rëbb nit ñi ak yu mel noonu loolu baaxul loolu tax yéen di saa xam ne Seydina Abubakar daan nekk siddiq ak nekk kuy rëbbaate ñaari jikko yi mënuñu ànd maam ñaar yi yor maqaama siddiq yi ba pare nekk kuy rëbbaate ñaar yooyu mënuñoo daje ci benn nit <laughs> voilà ñaar yooyu mënuñoo daje koo moo tax koo gis mu bari lu muy saaga wala muy xastaate lu bari mu ñaaw làmmiñ wala mel noonu kooku mu yëggul maqaama siddiq yi parce que maqaama siddiq yi mënoo koo am ba pare nekk koo xam ne da ngay rëbbaate foo amma rëbb ab jullit kooku moom dafa xaraam ci lu ñu doyee te yeneen ci bi sallallahu alayhi daf ne soit rëbb bi day daal ci kaw ki nga ko rëbb wala ba mu wëlbatiku ci yow mi nga xam ne yow yaa ko def rëbb jullit mënta nekk rëbb kuy dund tamit dafa xaraam masalan tey mënoo gis euh, kenn ci yéefir yu bon yi euh, ñoom buus wala ñeneen nga nga rëbb leen loolu mën na parce que ñu ngi dund te it même bu ñu génnoon adduna xamuñu ci la lañ génnee adduna par contre mën nga rëbb ñi nga xamante ne maanaam képp kuy xeex jullit ñi yàlla la yàlla rëbb loolu mën nga ko maanaam mu nekk lu général mais mënoo koo particulariser loolu mën ta nekk ci jullit moo tax fii da nga ne leen yàlla na laata al yahudi nasara ak nasaraan xadis bi li mu wuuteeg yeneen xadis yi mooy bii daf cee boole yahuud ak nasaraan yi leeral ne ñoom ñaar ñëpp la lu tax mu ne ñoom it ittaxadu dañuy jàppee qubura bàmmeelu anbiyaa'ihim seen yenent yi masaajida bërëbu su maanaam sujjóotukaay te lii mooy wane ne kon ndekete du jàkka lay wax parce que su doon loolu la parce que xamuñu ab yenent boo xamante ne ñoom dañ koo tabaxal jàkka xamuñu ko ci adduna foo xamante ne dañ naan yenent yi kat yenent yàlla diw bërëbam dañ koo tabax def ko jàkka loolu xamuñu ko ku dul yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te foofu la xam te euh, te alhamdulilah kenn defu ko sujjóotukaay kenn amul jullit ñi bu ñu demee kenn ñëwul ne xiblaam yent bi lay def xibla dem di julli ci moom déedéet buy julli kaaba gi lay jublu mais du jublu ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam du jublu ci bàmmeel bi d'ailleurs sax bi niñ ko defaree mënoo jublu ci moom niñ ko defaree parce que xam ngeen ni bàngal bi maanaam du du ko ku fa mën ta dem mën na ko mën naa njort ne yaakaar ne ba dafa nekk nii bàmmeel bi nekk nii mu rek nit ñi jàkkaarloo moom mbir mi demee wut noonu dafa am maanaam ñoom ñett ni ñu demee ndax moom ni ni ñu ko tëralee Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi mu ñëwee bopp bi dafa tolloo fi ndigg Yonent bi ne sallallahu alayhi wasallam wàcc Seydina Omar bopp bi radiyallahu dafa tolloo fi ndigg Seydina Abubakar ne radiyallahu biñ leen di tabax nag dañ leen a def comme nii triangle nii ba pare tabax beneen tabax boo xamante ne anam goo xamante ne mënoo jublu ci ñëw maanaam dañ dañ ko isolé dañ ko isolé ànd ak ba pare dañ ko isolé te niñ ko xamee woon ci biir néeg bi lañ nekkoon mooy néegu Sayyidat Aisha radiyallahu anha fa lañ nekk fa lañ loolu euh, lu mat a bàyyi tabax bi nga xam ne moom la ñuy tabax bàmmeel wërale ko lool tamit xadis bi tegtalewul ak ak ak tereem ngir ne li gën a li gën a metti kay li gën metti mooy nga tabax tabax bi ba noppi jël nit ki dugal ci biir mu génn àdduna ñu dugal ko ci te lool lañ defal yeneen ci bi saa xam lañ defal Seydina Abubakar lañ defal Seydina Umar la deal mooy fi fi yeneen bi génnee àdduna saa xam léegi Seydina Aysa la daal fa lañ ko fii Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu gén Seydina ma bi mu génnee àdduna dane nañ ko fa dug yóbbu ba Seydina Aysa radiyallahu ne woon man dama bëgg beneen place fi def man dama ko bëgg dama boy bëgg a ne Seydina Omar a ñaan ne ko may ma dimbali ma rek ngir yàlla nga may ma ma dugg foofu mu nekk bu ma ko keneen ñaanoon danaa bañ waaye yow mënu ma la bañ place bii sama bopp laa ko denc lool bu fekkente ne place bu ñu tabax mënee fu ñu mënee ñu faa rob nit kon loolu ñoom dinañ ko wax ak di ko di ku nekk di ñaan yàlla na nañ nañ la may ma dugg fii te li gën a te lool moo gën a tar ñu suul ak nit ba pare doo ko ñëw wërale ko maanaam li moo tax yeneen bi saa li muy tere mooy tabax bi ci kawam tabax ci kaw bi parce que day diisal néew bi comme nga ñëw rek toog ci kaw néew bi mais bu dee dañ dañoo ci mbir mi. dañ koo yëkkati waaw dañ koo yëkkati maanaam mooy amul dara ci tabax bi dal bi buy dal ci kaw parce que day diisal néew bi xam ngeen te yeneen bi sallallahu alayhi moo tax xorma loolu bokk na ci xorma yi tax mu tere eh, ñu fay tax ñu ñuy tabax ci kaw moo tax maanaam ala lay wax moo tax dañuy gis mu ne eh, banaw ala qabrihi dañuy tabax ci kaw waxul xawla de waxul li wër tabax bàmmeel bi arab bàmmeel bi déedéet ci kaw bàmmeel bi lay wax la tabax loolu il faut que différence boobu ñu xàmmee ko waaw euh, kon maanaam lii mu ne yu xasir maanaam yeneen i saasam di wax li yu xasir muy moytu ndi ko a maasana wala ñu def xam nga yeneen i saasam dana wax naan laa taj'alu qabri iidan bu leen jël sama bàmmeel bii ngeen def ko it xam nga def ma ah, def ko bërëb boo xamante ne feet feet da ngeen koy da ngeen koy def feetukaay li muy tekki nag boo xamante ne feet ba feet lañ fay ñëw loolu loolu lay tere. waaye xam ngeen ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bis bu jot nit ñaa nga fa ci foofu ñu ngi koy siyaar si alhamdulilah loolu amul ngeen foog ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dina rëbb yahuud yi ci ngir sabab bi ba pare moom ci boppam jullit ñi def ko lool te juróomi fan dong laataa muy génn àdduna lañ ko gi te sayyidat Aisha bi solo mbir mi radiyallahu anha néegam lañ ko def te moom moo doon wax sayyidna Umar radiyallahu euh, euh, ci wetu xaritam bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Omar noonu radiyallahu anhu nga foog ni ñooñu ñëpp dinañ xemmem loolu moom sax mu koy dencal boppam fekk baaxul ànd ak dégg na lii te boo boo xoolee yi ñu ko nekk lay moo ko nekkee boo xoolee ah loolu ndax yoon na maanaam dégg nga beneen bi ci def moom mooy mbir mi euh, xam nga yeneen yowoot yi ñoom am nañ seen yeneen yi ñu ñu rob fii ci kaw suuf mais na xayran robaluñ leen benn yonent ci kaw suuf fii ndax ñoom seen ñenn ci ma seen naa Isa alayhi salaam te néew fi mais dañ ko mais dañuy tabax ay statues yoo xamante ne da koy représenter ñuy taxaw di ko jaamu loolu la yonent bi di sallallahu alayhi wa maanaam yooyu yëpp da lay ne la maanaay hadith bi lii la mais du li nga xamante ne moom la ko ñenn ñi di déggee yal na yàlla yéwénal seen mbir maanaam tegaat teg leen maanaam may leen gis-gis gu leer gi ci mbir mi parce que euh, après li muy indi mooy dañuy jàpp ne ñi ñeneen ñi ci des ay dañ leen di tuddee sax ay xubuur yi jaamu ko bàmmeel am na ci koo xamante ne subhaanallah dégg ko ci mu wax ne problème u jullit ñi. mooy xërëm bii nekk Medina yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla jéggal sax ci nekk liwaat bi xam ngeen ni loolu te te te du ko ndaw ci ci ci ci ci ci ñi ñuy référence parfois ci ñoom mais li ko indi mooy dégg-dégg gu gu gu doy waar gi rek maanaam xeetu dégg-dégg la rek yal nañu yàlla sàmm daal. Euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ñu dina ko indi hadith numéro 1330 1390 3453 4441 4443 ak 5818 imam Muslim rahimahullahu dina ko indi hadith numéro 529 531 imam an-Nasa'i dina ko indi hadith numéro 703 ak 2046 imam Ahmad ibn Hanbal moom it lu bari indi na ko kon ñoom waa sahab kutubu sitta kon imam Bukhari imam Muslim imam an-Nasa'i ñoo ko indi amma imam Abu Dawud